wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci al-jaami' as-sahiih ci kitaabu tayammum al-imaam al-Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ fi muy waxee baabu tayammum fil hadari idaa lam yajidi al-maa'a wa xaafa fawta as-salaah buntu tiim su fekk ci ci teewaay su fekkente ne dajuñu ndox naka noonu ñu daal di ragal fàddug waxtu waxoon nañu asaar yi nga xamante asaar yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñëwoon ci lenn ci saxaa ci ci taabi'i ak ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anil jami' su mel ni sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ak Ata ibn Abi Rabah rahimahullah al Hasan al imaam al Hasan al Basri alayhi rahmatullah gisoon nañ ci xadiis Seydina Abu Juhaym al Ansaari radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne daf doon wax Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mu tiimee fekk dafa am ku ko romboon mu war koo delloo nuyoo gi gisoon nañ ci nga xamante ne moom mooy tax léeg-léeg ñuy tiim. maanaam sabab yi nga xamante ne ñoom ñoo mën a jañ ci tiim ak yéene gi nga xamante ne moom la tiim gi war a àndal gisoon nañ ko ci suñu xadis boobu walillahi alhamdu wal minna naka noonu gisoon nañu bunt bi ñu wax al ne baabon almutayammimu hal yanfuxu fiihima almutayammimu ki nga xam ne mooy aji tiim ji xal ndax yanfuxu dafay wol fiihima ci ñoom ñaar maanaam moom mooy ñaari loxoom yi gisoon nañu ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ndax dañ ci wol waa wala déet waaye gisoon nañu li nga xamante ne moom moo aju woon ci boobu masala euh, te gisoon nañ ne li nga xam ne ama maanaam moom lañ mën a tënkee boobu masala mooy su fekkente ne dañuy tiimee lu deme nekk ay xeer ak yu deme nekk noonu loolu du jar wol waaye su fekkente ne dañoo tiimee loo xam ne suuf la boobaa dana jar wol wala boog loo xamante ne dafay takk ci loxo bi bu boobaa ñu war ko dindi ak yuy gaañe ak yu mel noonu gisoon nañ ci kon xadiis sayyidina Ammaar ibn Yaasir bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne ci jeexitalu xadiis bi mi ngi naan fa daraba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi kaffayhi al-arda wa nafaxa fiihima thumma masaxa bihima wajhahu wa kaffayhi mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dóor ñaar ñaari tenqa bi ci suuf si <coughs> wol <coughs> daal ci ñoom ñaar daa di masa <coughs> ci ñoom ak ñaari tenqam yi gisoon nañu tamit baabun at-tayammum lil wajhi wal kaffayni maanaam ne tiim daal ñeel na gi ñeel na tamit ñaari tenq bi weesu gisoon nañ xadiis sayyidina Ammaar boobu ba tey ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhuma moom Ammaar ibn Yaasir radiyallahu taala anhuma bi muy nettali ba tey li ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jàngal jamono ji nga xamante ne ma moom dafa àndoon ak sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu mu ñu amee woon janaaba sayyidina Umar radiyallahu anhu julliwul waaye sayyidina Umar moom radiyallahu anhu nee na fatamaa aktu fil ard nee na ci beneen riwaaya fatamarraxtu fil ardi kama tamarraxat daabba ma daa di eh, wëlbatiku ci suuf si xalangu ci comme ni nga xamante ne noonu la dabba di xalangoo bu fekkente ne dañoo amee eh, maanaam eh, maanaam ni dabba yi di xalangoo ci suuf si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne ma innama yakfiika innama kaana yakfiika hakaza lil am da des mooy doon na rek la doy daal nii maanaam mu daal di dóor loxo mi ci suuf si daa di wol ci ñoom ñaar daa di masa xar kanam ak kanam ak ñaari tànkam yi sallallahu alayhi wa mu ne Shu'bata rahimahullahu taala moom tamit noonu la def daa di wane ni nga xamante ne noonu la ko defe woon mu daa di indi nag euh, taaliq gi nga xamante ne mi ngi ko jëlee ci an-Nadr te moom an-Nadr ibn Shumayl moom mu ne axbarana Shu'bata an al-Hakam maanaam ne Shu'ba moom moo ñu nettali mu jëlee ko ci al-Hakam Ah, naka noonu mu ne qaala dégg mu ne sami'tu dégg naa zarran maanaam zar maanaam foofu kon dafa teg day tegtale comme niñ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu mooy ne alxakam moom dafa déggee wax ji ci zar te loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo soxla ndax alxakam ibnu Utaybata al-Kindi rahimahullahu taala ànd ak li nga xamante ne moom lay nekk lu ku mag yëpp def na ko tuddeef ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy def tadlis loolu moom moo tax mu daal di indi mu daal di wax axbarani al-Hakam an an waaye mu am ci riwaaya an-Nadr ibn Shumayl rahimahullahu taala mu leeral na imam Shu'ba dafa dégg maanaam ne al-Hakam neen waaye ne Hakam moom dafa ne sami'tu Zarran yaqulu mu ne dégg naa Zarr daa wax te moom mooy Zarr ibn Abdullah ibn Zurara al rahimahullah wax nañ tamit euh, loolu kon moom mooy njariñ gi nga xamante ne moom la wax mu daa di ci teg ne qaala euh, qaala mu mu daa di ci teg ne qaala al-Hakam maanaam mu ne nee na euh, wax jooju nag li nga xamante ne moom mooy li gën lëng mooy ne imam Shu'ba moom moo ko wax rahimahullahu taala mu ne waqat waqad sami'tuhu nee na te waqad dëgg-dëgg sami'tuhu déggee naa wax ji min ibn Abdurrahman te moom mooy euh, Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza maanaam te moom mooy sëriñu Zar maanaam al-Hakam kon dafa déggee wax ji ci ñaari sëriñ dafa njëkk a déggee wax ji <coughs> ci <coughs> ci al euh, daf ko njëkk a déggee ci euh, Zar bi nga xamante ne moom mooy sëriñ mooy Zar ibn Abdullah ibn Zurarata al-Marhabi al-Hamdani al-Marhabi rahimahullah gannaaw ga mu daal di koy déggewaat ci ki nga xamante ne moom muy sëriñu Zarr boobu te moom mooy Sa'id ibn Abdurrahman ibn abda loolu euh, moom la ñu wax maanaam loolu ngir leeral ko dafa mat a bàyyi xel donte wax jële moom mooy ji nga xamante ne moom mooy euh, moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ngir ne loolu amul dara loo xamante ne lu ci mën a lënt la waaye wax jii tamit maanaam daf koo indiwaat ngir wane ne ginnaaw bi nga xam ne am na ci isnaadun naazil am na ci tamit aw li nga xam xamante ne mooy isnaadun aali maanaam càllale gi nga xamante ne moom mooy gi gën a ka gi gën euh, wàcc gën a suufe moom mooy ne nit ñi ñëw gën a bari foofa waaye ndax bu ñu xoolee foofu imam al-Bukhari rahimahullahu taala digganteem ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day daal di nekk juróom-ñetti nit amma fii nii bu boobaa day daal di nekk juróom-ñaari nit maanaam bu boobaa càlla léegi day daal di gën a gàtt mu ne qaala Ammaar mu ne Ammaar nee na am na nag ci riwaaya euh, ci Sahih bi boo xamante ne dafa cee teg li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala tuddee bunt bi mooy qaala Ammaar as-sa'iid as-sa'iid at-tayyib wadu'u al-muslim yakfihi min al-maa maanaam pakk gi nga xamante ne mooy gu teey gu laab gi loolu euh, mook maanaam ndox ak njàppal jullit la maanaam mook maanaam lu jullit mën a jàppoo ñoo yem maanaam bërëb la boo xamante ne day daal di taxaw taxawaayu lu ñu mën a jàppoo fee moo te kon bu boobaa loolu dana ko doy wëllif ndox mi euh, kon loolu wax jooju insha allahu taala daan ci gën a ñëw bu ñu yegsee ci buntu boobu insha allahu taala mu daal indiwaat jëmmi xadis bi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Sulaymaan ibn Harb ibn Bujayl al-Azdi al-Washihi rahimahullah dàkkantal nekkoon Abu Ayyub al-Azdi al-Makki rahimahullah moom qaadi la woon ci Basra rahimahullahu taala dafa dëkkoon Makka comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ne imam moom mi ngi gane adduna cent quarantième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mi ngi tàmbalee jàng xadis di tàmbalee mokkal ci cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te dëkkoon na Makka nekkoon na fa qaadi ci deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba deux cent dix-neuvième année bi euh, ginnaaw ga ci la toxoo foofa daal di ci lañ ko jëlee foofa mu daal di delluwaat ca Basra bi nga xamante ne moom la dëkkoon te foofu la génnee adduna <coughs> ci weeru rabiul axir <coughs> mooy weer wi ñuy génn ci atum deux cent vingt ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam <coughs> imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom téeméeri xadis ak ñeent fukk cent quarante xadis imaamu Abu Dawud solo na ci moom juróom-benn fukki xadis ak juróom-ñett maanaam mooy 68 xadis euh, ñi ci des nag ñoom dañoo solo ci moom ci loo xamante ne dafa am dig ci mboolem kutubu nag bu ñu xoolee xadisam yi dañuy gis ne 245 la ñaar téeméer ak ñeen fukk ak juróom loolu la am ci mboolem kutubu sitta ci ay xadis rahimahullahu taala euh, moom mu ne qaala haddathana Shu'ba moom mooy ibnul Hajjaj Euh, al-Ataki al-Azdi rahimahullahu taala muy Abu Bistam al-Wasiti rahimahullahu moom tamit gisoon nañ ko gisoon nañ mi ngi gane adduna juróom fukkeelu juróom ñetti fukkeelu at ak juróom benn muy quatre-vingt-sixième année te am nañu wax quatre-vingt-deux wala quatre-vingt-trois ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi génn adduna téeméeru at juróom benn fukk ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-Hakam moom lañ doon <laughs> suma Ibnu Utayba nekk abu muhammad wala abu abdullah ak abu omar ñi gane adduna juróom fukkeelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy cinquantième année bi génn sallallahu alayhi wa ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta comme imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala mu ne an Dharr mu ne al-Hamdani muy abu omar euh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala te waxoon nañ wuute yi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim ci ak wéram ak ñàkk wéram mu ne euh, kon moom an Sa'id ibn Abdurrahman ibn moom mooy Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza euh, rahimahullahu taala waxoon nañ tamit ne moom ci boroom xam-xamu Kuufa yi la bokkoon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu gënoon a dëgër ci ñoom moom mooy solo ci baayam Euh, mooy mooy Abdurrahman ibn Abza te ci moom dong nag la solo rahimahullah euh, waaye ñi solo ci moom mooy Zarr al-Hamadani bi ak al-Hakam tamit comme ni nga xamante ne noonu la waxee euh, moom dégg na ci moom tamit wax te lu wax Qataada ak mooy Qataada ibn Di'aamat as-Sadusi ak Zubayd al-Yami ak Ataa ibn Saa'ib ñoom ñëpp solo nañ ci moom te bëriwul li nga xamante ne moom la solo ci ay xadiis mu ne an Abdurrahman ibn Abza rahimahullahu ta'ala te moom mooy baayam muy Abdurrahman ibn Abza comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci mawaali yii la bokkoon waaye nag nekkoon ki nga xamante ne moom dañ koo tegoon ca Makkatal Mukarrama mu daal di nekkoon foofu di qaadi naka noon Seydina Ali doon na ko jëfandikoo ci Xuraasaan maanaam tegoon ko fa mu nekkoon fa ki nga xam ne moom moo euh, nekkoon kilifa ga moom mi ngi génn àdduna ci juróom ñaar fukkeelu at ña nangam maanaam ci juróom ñaar fukki at juróom ñaar wala ju ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute ndax saxaaba waa wala déet waaye li nga xamante ne moom la al imaam Ibn Hibbaan rahimahullahu ta'ala nootal moom mooy ci taabi'i la bokk rahmatullahi alayhi waaye ñeneen ñu dul moom ku mel ne imaam Az-Zahabi rahimahullah moom nee na am nekk na ci eh, nekk nee na saxaaba eh, te am na maanaam sax solo na eh, ay naka noonu ay xadiis naka noonu boroom xam-xam la boroom xam-xamu fiq la naka noonu ku bari tamit xam-xam la rek ci lu ñu doyal moom Abdurrahman ibn Abza rahimahullahu taala solo na ci Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ak Seydina Ubay ibn Ka'b ak Seydina Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anil jami' ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom te moom mooy Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza muy doomam ak Sa'id bii nga xamante ne doomam la muy Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza ak <coughs> imam <coughs> Ash-Sha'bi muy Amir eh, eh, ibn Sharahil ak Ash-Sha'bi ak alqamata ibnu marsad ak abu ishaq as-sabi'i ak rahmatullahi ala al naka noonu dëkkoon na kuufa euh, comme ni nga xamante ne noonu la loolu lañ wax léegi ne euh, sayyidina ali karramallahu wajhahu doon na ko jëfandikoo ci euh, xuraasaan comme ni mu nekkee ci taarixu bu Euh, maanaam euh, al imaam Ibn al-Athir rahimahullah wa rahmatullahi ala al-jami' mu ne mu ne an euh, mu ne mu ne mu ne an annahu nako moom shahida teeweena Omar muy sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ñaare maanaam di ñaareelu xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom mooy ki nga xamante ne moom la ñuy wax amirul mu'minina di ñaareelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, nga xamante ne mi ngi génn adduna maanaam mi ngi tuub dugg ci lislaam fekk booba mu ngi maanam moom mooy juróom benneelu at ginnaaw ah, nubuwa gi moom mooy ki nga xamante ne moom rek moom moo gàddaay te nëbbatuwul bi muy gàddaay dem jóge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam làqatuwut nëbbatuwut da koo def ci biir mbooloo mi ñu xamee woon ko am njàng ak njàmbaar akub mat akub kawe euh, radiyallahu taala anhu wa ardah naka noonu ci xilaafaam ci yu bari ci la taxawee niki noonu qawaa'id yu baree bare bari ci xam-xamam lañ ko jële nag moom mi nga xamante ne tamit bokk na ci ñu bari ñu ñu bari lu ñu ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax soloo na cinq cent trente-neuf hadith ni ki nga xamante ne ñoom moom muttafaqun alayhi ñoom ñaar fukk la ak juróom benn muy vingt-six xadis imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo na ci euh, euh, fanweer ak ñeent imaamu Muslim wéetoo ci ñaar fukk ak benn radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'aliyal firdaws maswaahu wa ma'waahu moom mu ne mu ko mu ne waqaala fekk wax na dawoo ñeel ko Ammaar te moom mooy Ammaar ibnu Yaasir radiyallahu taala anhu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon Abul Yaqzaan moom mooy dàqantalam mi ngi génn mi ngi génn àdduna ñaar maanaam fanweer reelu at ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu mooy trente-septième année bi moom mi ngi gane àdduna cinquante-sixième année laataa gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna fekk am na juróom-ñeent fukki at ak ñett maanaam quatre-vingt-treize ans rahima radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xam ne noonu lañ gise woon tarjumaam ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna moom nag musnadam radiyallahu ta'ala anhu mi ngi toll ci juróom benn fukki xadis ak ñaar mooy soixante-deux xadis yoo xamante ne ci saxiix am na ci juróomi euh, xadis kon sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom mu ne mu ne kon euh, Abdurrahman ibn Abza nee na moom fekke na fekk fu Seydina Omar ibn al-Khattab ta'ala anhu maanaam ci linga xam ne moom la dàggasante bi nga xamante ne moom la amoon ak Seydina Ammar radiyallahu ta'ala anhu boo xamante ne euh, gisoon nañ ko ci suñu euh, jotaay bi weesu moom mooy ne Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom dafa sanguut woon farata ginnaaw bi ñu amee janaaba te boobu yenente bi sallallahu alayhi wa moo leen yabaloon mu daal di nekkoon ci tukki waaye Seydina Ammar radiyallahu ta'ala moom dafa continuer di dafa am maanaam moom dafa dem daal di euh, xalangu maanaam ci suuf si euh, moom mu ne ko moo tax mu ne ko mu ne kunna nekkoon nañu fi sariya ci ak maanaam yabal maanaam tukki goo xamante ne dañ ñu caa yabal sariya nag moom mooy su fekkente ne dañu yóbbu maanaam mooy ab dogitu euh, dogitu armée maanaam ab armée ay soldats bu fekkente ne dafa am benn kii lu ñu tuddee contingent maanaam wala euh, voilà ñooñu maanaam benn groupe bu ndaw ci biir armée bi ñooñu lañu ñu yóbbu ñooñu loolu ñu yabal leen loolu moom moo tudd sariya nee na fa aj fa na naa ñu daal di amee janaaba wa kaala mu daal di wax nag waaye maanaam kon dafa tënk xadis bi comme ni nga xam ne noonu la ñëwee woon ci xadis bi ci ni mu weesoo ci riwaaya bi weesu ëlli voilà fa waroon a waxee ne wa nafaxa fiihima maanaam mu daal di wol mu daal di ëf nee na dafa ne wa tafala fiihima mu daal di euh, daal di tufli def ndax ak tafalu moom moo jiitu moo tafala moo jiitu nafaxa moom moo ko moom moo ko jiitu euh, léegi loolu tamit day wane li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam moom mooy ne bu ñuy tiim dañuy tiim ak ñaari loxo yi maanaam niki maanaam dañuy tiime xar kanam ak ñaari loxo yi loolu nag dafa am benn laaj boo xamante ne moom lay daal di indi moom mooy ndax euh, toftale gi dafa nekk farata waaw wala déet loolu tamit boroom xam-xam yu wuute nañ ci rahmatullahi alayhim moom lu ñu tuddee ak tartib euh, ngir <coughs> ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy xanafiye yi ak ak Shafi'i rahmatullahi alayhim Euh, ci ñoom toftale gi nekk maanaam euh, wala bokk euh, Shafi'i rahmatullah alayhim ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom toftale gi farata la ci ñoom amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy maali xanaf yi ak maaliki yi rahmatullah ñoom toftale gi du farata ci ñoom maanaam lan mooy wane maanaam farata li ndax ñoom dañoo wax ne comme li nga xam ne noonu la ko alquran jëfandikoo wee comme ci njàpp rek noonu la ni mu nekkee farata maanaam ñu toftale noonu dong lay nekkee farata fii tamit ñu toxtale ngir ne borom bi subhaanahu wa taala dafa def ne euh, tiim badal la ci njàpp maanaam comme nag badal la ci bu boobaa day daal di nekk farata loolu moom moo tax ñoom maanaam war gi nga xamante ne moom la toftale war ci ñoom ñoom Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim loolu dañ koo waral waaye ci chartu mu nekk ne euh, njàpp la waaye su fekkente ne masala nit ki dafay sangu sangaayal farata bu boobaa toftale gi nga xamante ne moom la ñuy toftale diggante xar kanam gi ak loxo yi bu boobaa dootul nekkati farata waaye euh, njëkkee xar kanam gi doo ko def loxo yi loola day daal di nekk farata ci ñoom lu lulul ne Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom tenxi ba ba ci fii loolu moom la ñuy njëkk def ngir ne boo boolewuñ ko ci farata yi maanaam ñoom xar kanam gi lañu boole ci farata gi ak euh, ak euh, ba ci conc yi maanaam loxo yi ba ci conc yi kon ñoom foofu la ñu wutee amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye yi ak maliki rahmatullah alayhim ñoom defuñu toftale googu nekk farata waaye dañ ko boole ci li nga xamante ne moom lañu ñu sopp waaye loolu yëpp comme li nga xamante ne li nga xamante ne amaan na mooy li gën a sàmm mooy ne toftale googu farata la ngir ne yeneen ngir ne alquraanul karim ba mu indee e, mbir mi maanaam dafa wax ne saxu e, bi wujuhikum wa aydikum min maanaam na masaa seen xar kanam ak seen loxo yi ci moom naka noonu lool moom mooy ci aaya bi nekk ci suratul am amma aaya bi nga xamante ne moom moo nekk ci suratul nisaa yi tamit dafa wax ne famsahu bi wujuhikum wa aydikum na ngeen na ngeen massage seen loxo yi ak niki noonu na ngeen massage seen xar kanam yi naka noonu ak seen loxo yi maanaam nga xamante ne ci ñaari aaya yëpp nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf koo indi dafa indaale toftale gi waaye maam daf koo indaale noonu naam wa maanaam loolu li tax wuute gi ñëw nag mooy ne waaw gi nekk ci ci diggante bi mooy euh, mooy attaque bi attaque mooy conjonction de coordination bi te mooy e boobu ndax day tegtale ne dañ ko war a toftale waaw wala jël loolu rek moom moo indi wuute gi waaye yeneen <coughs> yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nga xamante ne noonu la jàngalee ne noonu la ñuy tiimee te loolu la wax sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma mooy dañu ko na nga eh, na nga danal doon na la doy nga def nii te loolu li muy tekki moom mooy loolu maanaam day daal di mujj nekk farata maanaam ndax eh, eh, lool loolu maanaam mooy wane ni kon def noonu moom mooy farata loolu lay tegtale rawatina ne maanaam dalilul ilzam lay daal di doon ci xanafi yi rahmatullah alayhim ndax xanafi yi dañoo jàpp ne wala boog Euh, ci maliki yi plutôt maanaam dalilul ilzam lay doon ci maliki yi rahmatullah ndax maliki yi dañoo jàpp ne <coughs> bu ñuy tiim li nga xam ne moo ci farata mooy xar kanam gi ba ci loxo yi ba ci penk yi loolu mooy <coughs> mooy farata segam loolu nag moom mooy farata kon te yeneen bi sallallahu alayhi ndax daf ni innama yakfika lii doom dina la doy maanaam ñoom ñu jàpp ne dana la dooy doy tegtalewul ne loolu mooy li gën a mat maanaam kon bu boobaa ñoom moo tax ñu jàpp ne kon lii moom mooy farata waaye nag du loolu rek mooy tiim maadaama ñoom noonu lañ jàpp ci mbir mi loolu bu boobaa dalilul ilzam lay daal di doon ci ñoom ci ne ah yéen comme que wax ngeen lii kon it toftale gi day daal di war a nekk farata ci yéen waaye loolu euh, kon loolu daal ala kulli xaal euh, amaan na loolu mooy li gën a sàmm itam insha allahu taala beneen euh, masala bi nga xamante ne moom moo ci tegu moom kon bu boobaa bu fekkente ne ci tiim la maanaam ci sangu bi sangaay maanaam ci sangaayal farata la boobaa toftale ko dootul nekk ci farata xatta ci Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim lu tax ngir ne sangu farata amul ordre kon bu fekkente ne tiim gi dafay wa dafay dafay taxaw taxawaayu sangaayal farata bu boobaa tamit dootul amati ordre waaye nag ala kulli xaalin comme la woon mbir mi janaaba ci xaalu janaaba la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe woon def kon nii mu ko jàngalee nii moo gën a sàmm euh, kon xadis boobu euh, ginnaaw ga maanaam tamit gisoon nañ kon euh, li nga xamante ne dañ moom lay jàngee ci baatu tafala fii hima mu daa di ëf daa di daa di wol tufli fii moom mooy dañ ciy jàngee tamit ne li nga xamante ne moom mooy mënef na ko ëf mënees na koo dindi kon bu boobaa ngir mi rek mbir mi day la mu laaj rek loola lañ ciy def maanaam li nga xamante ne moom la laaj ci wàllu bu fekkente ne dafa am masalan ay xeer wala ay bant wala ay dëgg yu ci nekk te mënta denc ci ëpp boobaa da nga koy dindi ak sa baaraam ak yu mel noonu loolu euh, mënees na ko ci jànge ñu daal di ñëwaat ci beneen euh, riwaaya ci xadiis bi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Muhammad ibn Kathir te mooy ibn al-Abdi rahimahullahu taala Abu Abdullah mooy daa kantalam moom itam waa Basra la bu ñu xoolee xadiis yi daanaka lu ci bëree bëri bëri waa ñoo ko solo maanaam eh, rawat ànd ak gu mag gi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk eh, moom Muhammad ibn Kathir rahimahullahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu moom moo solo ci moom moom ak imam Abu Dawud imam al Abu Dawud nag mu ëpp lu mu solo ci moom ndax solo na ci moom téeméeri xadis ak fanweer ak juróom-benn amma imam al-Bukhari moom juróom-benn fukki xadis ak juróom-benn rek la solo ci moom ñeneen ñi ci des itam solo lañ ci moom waaye dafa am ku dox diggante ak ñoom maanaam solo wu ñoom ñëpp ñoom directement. te loolu li nga xamante ne moo koy amaan maanaam mooy explication bi moom mooy dafa teel a génn àdduna ndax mi ngi génn àdduna ñaar téeméeréelu at ak ñaar fukk ñett maanaam deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee mooy li imam Abu Hatim as al al al Busti euh, rahimahullahu ta'ala mu ne euh, moom day euh, bokk na ci li nga xam ne moom al-Fadl ibn Habab solo ci moom nee na nekkoon na wa kaana kaana taqiyan fadilan yaxdubu aasha euh, tis'iina sana maanaam bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko mooy dafa nekkoon ku ragal yàlla boroom gënal gu mag koo xamante ne da daan da bu ñuy soppi ci bi tent mooy tent da daan da tent te e, bokk na nekkoon tamit ku ragal yàlla koo xamante ne e, dund na juróom ñeenti téeméeri maanaam fukki at maanaam e, sana sana mooy quatre-vingt-dix ans kon moom nee na mu ne axbarana maanaam moom mu ne nee na axbarana kon axbarana Shu'ba maanaam axbarana axbarana Shu'ba mooy ibn Hajjaj rahimahullah mu ne anal Hakam te moom mooy ibn Utaybah al-Kindi an Zarr te moom mooy al-Hamadani mooy ibn Abdullah al-Hamadani euh, an ibn Abdurrahman te moom mooy Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza mu ne an Abdurrahman te moom mooy Abdurrahman ibn Abza yooyu ñoom ñëpp gisoon nañ leen euh, ci suñu bi ñu maam ci xadis bi ñu weesu mu ne annahu qaala nee na qaala Ammar mooy ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma li Omar mooy ibn al-Khattab wax na Seydina Ammar wax na Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tama'aktu man day euh, wëlbatiku naa maanaam kii naa euh, xalangu naa dégg nga fa ataytu ma dikkee annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaala mu ne yakfiika dana la doy sëkk alwajju xar kanam wal kaffayni ak ñaari tenq yi maanaam kon boobaa ñuy gis ne maanaam xar kanam bi ak ñaari tenq yi moom moo ci moom moo ci li nga xamante ne moom mooy li ci war amma li nga xamante ne moom moo aju ci al muwaalaat maanaam mooy li ñu def ba nga nga def ko waaye doo yàgg nga def beneen bi loolu tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye euh, euh, yi ak shafiye rahmatullah alayhim ñoom jàpp ñu ne loola farata la euh, waaye maliki ak xanaabila yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne loolu farata la maanaam mooy ne dañoo war a toftale maanaam ni munoo def dara ba pare dem sa yoon xaar ba ca kanam nga ñëw def la ca def maanaam loolu bu boobaa dund comme ci njàpp ndax njàpp tamit noonu la Shafi'i xanaa Hanafi rahmatullah jàppee ni mu wala du du farata maanaam na noonu xanaa Maliki ak Hanbali tam rahmatullah noonu lañ jàppee ni loolu farata la <coughs> ngir ne loolu dafay daal di safaanoonte ak tiim gi maanaam kon bu boobaa mu ne bu wax ni mbir mi jaamu yàlla la genn xeetu jaamu yàlla la léegi mu ne qaala bil mu muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Muslim moom mooy Muslim ibn Ibrahim al al asadi al azdi rahimahullahu taala al di moom la gën a siiwee maanaam Muslim ibn Ibrahim al farahidi rahimahullahu taala Abu Amr nekk dàqantalam moom tamit ci sëriñu imaam al Bukhari yu mag yi la bokk rahmatullahi alayhi comme niñ ko gisee woon moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa nekk ci sëriñu imaam al Bukhari yu mag ba pare nekk sëriñu imaam Abu gën a rahimahullah moo tax imam Abu Dawud ki gën a mag ki mu soloo ci moom mooy ki génn àdduna deux cent vingt deuxième année maanaam foo fekkee euh, ab raawi ñu ne génn na adduna lu gën a tuuti deux cent vingt deuxième année dinaa gàddaay ak lim saa sax imam Abu Dawud solowul ci moom directement faaw dana am ku dox ci diggante moom moom ndax muslim Ibrahim ibn Ibrahim al-Farahidi bi rahimahullah moom mooy ki gën a mag ci moom rahimahullah taala euh, donte ñen ñeneen ñi ci des tamit solo nañ ci moom maanaam ci lu amul dig-digle mu ne ak ak ki nga xamante ne moom ñoom seen sëriñ yi solo nañ ci moom ku mel ne Yahya ibn Ma'in Nasr ibn Ali uh, ak Muhammad ibn Yahya az-Zuhali Zayd ibn uh, Akhzam uh, ak Hajjaj ibn Sha'ir ak Abd ibn Humayd ak Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi rahmatullahi al jami' Abu Zur'a Abu Hatim ar-Raziyani rahmatullahi alayhima ak ñeneen ñu dul ñoom solo nañ ci moom rahmatullahi ala al jami' Euh, moom euh, solo na ci juróom ñetti téeméeri sëriñ maanaam ci juróom ñetti téeméeri sëriñ la jëlee te weesuwul euh, pong bi comme ni ko doon waxee nee na maa ma maa justul jisra maanaam weesuwuma pong bii maanaam mooy demul fenn fii laa toog a jàngee ci juróom ñetti sëriñ maanaam basara génn demul fenn yàlla yombalal da ko yombalal xam-xam moom moom yàlla da ko yombalal xam-xam donte nag doon sëriñ si waaye da daan profité ci sëriñu waa Basra ak sëriñ ya fa ñëw di sàkku ci xam-xam wala boog ñuy def muzaakara wala yu mel noonu wala ñuy samp ay yenn jotaay nga xam-xam yi mu profité ci ñoom dem daal di jëlee ci ñoom xam-xam itam maanaam mu nga xamante ne mu tukkiwul maanaam loolu dafay xaw a jege léeg-léeg ak xaalu suñu jamono jii di tàmbale ak jamono yi di ñëw maanaam loolu lay xaw a jege léegi maanaam ndax léegi euh, comme tukki bu métti bi nga xam ne moom la gaa yi daan def di laxasi dem ay ati at kenn du leen dégg kenn du leen gis ak yooyu <laughs> ñu jékki-jékki naan sàmba dellu si na ak yooyu euh, nga xam ne gone yi duñ ko xam loolu moom daanaka day daal di commencer day daal di tàmbalee jeex léegi waaw ndax euh, ndax àdduna bi léegi benn dëkk la moom loolu moom mooy li nga xam ne moom moo ko waral mu ne euh, qaala moom moom muslim ibn Euh, Ibrahim maanaam al-Farahidi rahimahullahu ta'ala euh, nee na haddathana Shu'ba maanaam mooy ibn al boo xoolee subhaanallah imam al-Bukhari ci xadis bi da ngay sëriñ yi mu solo yi ñëpp ñu ñu ñu mag ñi lañ maanaam sëriñ yu mag yi ñoo ñoom la solo nga xamante ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk day solo directement ci imam Shu'ba rahimahullah maanaam loolu euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fii dafa bëri lu mu indi xadis bi. maanaam wane waale aussi ne maanaam moom maanaam nga xamante ne ñoom la ay sëriñ yu mag yi nga xamante ne ñoom la jàngee ci ñoom rahmatullah alayhi mu ne anil xakam euh, mu wax nañ ko euh, léegi euh, rahimahullahu taala mooy xakam ibn Utayba al-Kindi an Zar mooy ibn Abdullah al-Hamadani <coughs> an ibn Abdurrahman te mooy Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an Abdurrahman te moom mooy ibn Abza rahimahullah qaala nee na shahidtu fekke naa kon fii tamit yëpp de maam bi mu ne fekkee naa Umar mooy mu wax la ñel ko amma mooy ibn mu ne wasaaqa mu daa di euh, euh, mu daa maanaam mooy mu mu la baat bi mu mu mu maanaam mu wax maanaam gën a indiwaat alxadis xadis bi maanaam mooy mu wax ko rek euh, ni mu xamante ne noonu la ko indee woon maanaam loolu Euh, kon xadis bi maanaam fii nii da ngay gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa bëri xadis bi maanaam ngir leeral dëgëraayam ngir leeral dëgëraay bi waaye doon na doyloo benn riwaaya kese daal di wax ne maanaam munoon noo wax ne haddathana Muslim ak Ma'mar ibn Kasir ak Hajjaj ak ña maanaam ñoom ñëpp mu daal di leen di tudd ci benn daal ne ñoom ñëpp ah qaalu ah voilà daal ah, waaye tamit mu wuutale tamit maanaam ndax. Euh, foofu bu ñu xoolee euh, kii càllale dañuy gis ne euh, <coughs> Hajjaj ak Muslim ak Muhammad ibn Kathir ñoom ñaar ñoo wax axbarana Hajjaj ak Muhammad ibn Kathir ñoom ñaar ñoo wax haddathana ak fi axbarana am aw axbarana Shuba amma Sulayman ibn Harb ak ñeneen ñi ci def te moom mooy Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi Euh, ñoom ñëpp ah, ah, ak Muhammad ibn Bashar bii di ñëw insha allah ñoom ñëpp ah, haddathana lañu wax rahmatullah ala al waaye euh, euh, maanaam ndax jële bi moom mooy Muhammad ibn Bashar comme dinañ ko gis moom solowul directement ci Shu'ba faw day solo ci Kunda loolu daan ci ñëw léegi insha allahu taala na qaala fil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilay haddathana Muhammad ibn Bashar te mooy Bunda moom moo nga xamante ne Abubakar mooy dàqantalam Abubakar al-Abdi al-Basri euh, rahimahullahu taala Muhammad ibn Bashar moom euh, moom euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ñoom ñooy sëriñu imam al-Bukhari yu mag yi rahmatullahi alayhi moom mi ngi gane adduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom ak Muhammad ibn al-Musanna comme niñ ko gisee woon mooy Abu Musa az-Zamin rahimahullah <coughs> ñoom ñaar ay gawar lañ yoo xamante ne euh, dañoo takkoo maanaam duñu naka njëkk dañoo takkoo maanaam ñoom ñaar euh, kenn ci ñoom ñoo bokk at bi ñu ganee àdduna dëkk bañ jigéen ganee àdduna mooy Basara fa lañ ganee àdduna ñoo bokk dëkk dégg nga kon ñoo bokk fañ ganee àdduna at bañ ganee àdduna ñoo bokk sëriñ yéen jànge wa lu ci ëpp ci ñoom ñoo bokk tamit taaliba yéen jàngal lu ci ëpp ci ñoom waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp a soloo ci ñoom directement ci lu amul daj digle te ñoom ñaar ñëpp Muhammad lañ tudd at at bañ génnee àdduna yëpp ñoo ko bokk te ñoom ñaar ñëpp ñu dëgër lañ ñu wóor lañ am amma bundaar li tax ñu naan ko bundaar ngir ñu ñoom ci seen lakk bundaar mooy koo xam ne dafa dajale mooy mooy fi ñuy dajalee kii eh, tàndarma yi gis nga bu ñu comme mooy fiq am fiq wala voilà nga xam ne bu ñu dajalee bu ñu bayee ba ba noppi ba ba diqi fi nga xamante ne foofu la ñuy du def mbir yi pour pour mën koo denc bi ci dund ndànk-ndànk ba déwén loolu mooy bundaar maanaam moom nag dajale xam-xam dajale bu mu dajale lu bari xadiis yi mook lu baree baree bari moo tax ñu naan ko bun dégg nga moom euh, moo tax ci juróom-ñeenti sëriñ yooyu la bokk rahmatullah nga ne dañoo jëli directement ci imam ku ci ndëkk ki moom mooy moom mii kon kenn la ci ñoom mooy Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi mu gën a ñu koy wax bundaar Euh, imam al-Bukhari rahimahullah lu ci ëpp day jëfandikoo baatu Bundaar day jëfandikoo baatu Muhammad ibn Muslim ibn Bashar ñoom ñëpp ou presque maanaam da ngay gis haddathana Muhammad ibn Bashar ngay gis ñu ko wax donte xamee nañ ko ci baatu Bundaar waaye ñoom ñëpp dañ koy tuddee noonu moo tax moom itam bokk na ci mooy da daan puukarewoo le fait que imam al-Bukhari na maanaam solo ay xadiisam maanaam ci saxiix bi nga xamante ne bu gisaan nit ñi sax dafa daan wax eh, man attention ah, Muhammad gis nga imaam al-Bukhari boo demee ci saxiixam di nga fa fekk sama ay xadiis yu solo maanaam loolu da ci daan da ko daan puukare woo ci kanamu yeneen sëriñ si euh, moom euh, ki ci def moom mooy Muhammad ibn al-Musanna bi nga xamante ne euh, Muhammad ibn al-Musanna ibn Dinar al nga xamante ne moom mooy Abu Musa az-Zamin Euh, rahimahullah kooku moom mooy ñaareel bi ki ci des moom mooy Muhammad ibnu Ala ibnu Kurayb al-Hamadani te moom tamit du koy wax dàqantale Abu Kurayb keneen ki moom mooy Muhammad ibnu euh, Ma'mar ibnu Rabi'i euh, te mu dàqantam nag Abu Abdullah al-Qaysi al-Basri al-Bahrani rahimahullahu ta'ala keneen ki ci des moom mooy Ziyad ibnu Yahya te dàqantam ne kon Abul Khattab al-Basri an-Nakari boo xoolee ñi ñëpp waa Basra lañ maanaam bu fii ñoom ñi ah, keneen ki ci def moom mooy Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi moom tamit ñu koy dàkkantale ci Abu Sa'id al-Ashaj maanaam ah, kooku tamit ah, ñoom juróom ñeen maanaam juróom-ñett ñoom juróom-benn yëpp mooy imaam al-Bukhari imaam Muslim imam Abu Dawud imam Tirmidhi imam Nasa'i ibn Majah ñoom la ñuy wax ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp ñoom solo nañ ci moom directement ki ci des moom mooy Amr ibn Ali ibn Bahr te moom mooy Abu Omar al-Fallas rahimahu Abu Hafs Ah, ndax ah, ku tudd Umar rek Abu Hafs mu na ah, Amr ibn Amr ibn Ali ibn Bahr mu Abu Hafs al-Fallas as-Sayrafi al-Bahili rahimahullahu ta'ala moom mooy <coughs> ki ci des ki ci des moom mooy Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali al-Jahdami rahimahullahu ta'ala ki ci des nag moom mooy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi maanaam at bi nga xamante ne ci la génne àdduna Euh, moom Yaqub euh, euh, moom mi mooy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi mooy deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi at bi nga xamante ne tamit moom la Muhammad ibn Bashar ak Muhammad ibn naa ñoom génne àdduna rahmatullahi ala al-jamii ki nga xam ne moo leen naroon a fukkeel mooy Qutayba ibn Sa'id rahimahullah moom ndax ñoom juróom ñëpp solo nañ ci moom ci lu amul intermédiaire ba mu def imam Ibn Maaja rahimahullah moom moom moo soloo ci moom ci intermédiaire euh, kon kooku moo leen naroona fukkeel euh, rahmatullah lil jamii mu ne qaala haddathana Bundar te moom mooy Muhammad ibn Ja'far hmm? waaw moom mooy euh, Bundar Muhammad ibn Jaafar al-Huzali rahimahullah taala daan ka tam ne kon Abu Abdullah moom tam waa Basra Abu Abdullah al-Basri <clears throat> moom li tax ñu naan ko moom li tax ñu naan ko xundar mooy da daan perturbé mooy kuy perturbé xundar nga xam te ne day day pert walla perturbateur dafa toog ci euh, euh, jotaaye al imam ibnu Jurayj rahimahullahu taala di wax man lu ñu wax mu teel mu daane nag kii nangam daa di laaj kii nangam nag rek ñu ne ko euh, mu uskut yaa xundar noppil yow xundar maanaam perturbateur bi foofu nag wax jooja daal di siiwee ci moom comme rek nii waxee ni voilà nga xam tey buñ ko xësee ba wax kenn daal gaa yi commencé koo ko woowe ah voilà comme comme jeune noonu rek léegi ak jeune efficace euh, ñoom ñëpp suñ toll boo xoolee ku nekk rek léegi rek di daal di commencé am autour moom mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci lenn ci li nga xam ne moom la euh, borom xam-xam yi wax rahmatullahi ala jami' am na ñu ne cent quatre-vingt-quatorzième année ci la génn adduna rahimahullahu taala euh, waaye li gën a siiw mooy cent quatre-vingt-treize la euh, moom mooy li gën dëgër ci te mi ngi doon ci zulqaada maanaam atum weer zulqaada rahimahullahu taala ci la génnee adduna moom nag Euh, mi ngi gane adduna ci euh, téeméeréelu at ak fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, solo na ci ay yeneeni sëriñ yu bari ku mel ne Husayn al-Muallim gisoon nañ ko ak Abdullah ibn Sa'id ibn Abi Hind ak Awf arabi te moom lay lañuy gis léegi insha allah dinañ ko gis allah ak Ibn Jurayj Ibn Jurayj te moom mooy ki ko tuddee Ghundar ak Jaafar ibn Maymun al-Anmati ak Ma'mar moom mooy ibn Rashid ah, eh, ak Sa'id ibn Abi Aruba ak Shu'ba mi nga xamante ne moom mooy eh, moom mooy eh, baayu Jiitlem ndax imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala baayu Jiitlem la loolu moom moo tax mu daal di bari lool lu mu solowee ci imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala ah, voilà bàyyi jiit la mooy bo mooy mooy mooy mooy ki nga xamante ne euh, pa maanaam nit ki day ñëw euh, indaale doom ji maanaam ba euh, mm-hmm. maanaam voilà maanaam dafay am soxna soxna soosu mu am do indaale doomam soxna soosu bu indaalee doomam ci biir kër gi kooku la ñuy wax ne maanaam doomu jiitle la kooku lañ naan doomu jiitle la ki nga xamante ne nag moom mooy baay mooy baayu jiitle gi voilà maanaam sooba dafa takkoon dafa dencoon yaayu Xundar moo tax doomu jiitle la ci Xundar ci ci ci Shu'ba loolu moom moom lañu ñu maanaam moo tax mu soloo tamit lu baree bari ci moom euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo ci moom tamit bokk na ci euh, euh, Muhammad ibn Bashar bi ñoom Muhammad ibn al-Musanna imam Ahmad ibn Hanbal Ali ibn al-Madini Yahya ibn Ma'in imam Ishaq ibn Rahwayh imam Abu Bakr ibn Abi Shayba Amr ibn Ali al-Fallas Euh, ak euh, Muhammad ibn Walid al-Busri ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim euh, ku mel Ibrahim ibn Muhammad ibn Ar'ara ak ñeneen rahmatullahi ala al kon moom Gundar boobu rahimahullah ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ba moom tamit haddathana la jëfandikoo maanaam kon ci ñu solo bi mo moom te imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fii la mujjee indi hadith bi ci buntu bi ngir maanaam ci fii nii te ngir euh, ba pare moom la indi ba pare wax ne euh, indi ñaar ñi dox ci digganteem ak sooba yeneen yi des yëpp kenn la indi ku dox digganteem ak Shu'ba waaye lii lépp ngir gën a dëgëral wax ji la ak tamit ngir wane ñu bëri ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo ak sëriñam yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ndax xam ngeen ni Sahih imam al-Bukhari rahimahullah <coughs> Sahih maanaam dafay yittewoo hadith maanaam ci wàllu Euh, diraaya bi maanaam njàngat mi li ci aju moo tax muy wut ay buntu di indi ay aaya alxuraan di wax ay waxu ta maanaam yi ak et cetera ngir mën koo leeral di leeral maanaam masala waaye tamit day yittewoo li nga xam ne moom mooy riwaaya bi maanaam mooy ni ñuy solo wee xadiis ña ko solo nangam et cetera ak itam dëgëraayu solin gi ak yu mel noonu moom comme kon daru Muhammad ibn Ja'far rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ba ibn al-Hajjaj mu ne an al-Hakam wax nañ ko léegi eh, mooy al-Kindi ibn Utaybah al-Kindi rahimahullahu ta'ala an Zarr ibn Abdullah al-Hamdani an ibn Abdurrahman ibn Abza mooy Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an abiihi mooy Abdurrahman ibn Abza annahu qaala nee na qaala Ammar mooy ibn Yasir mu ne fa daraba mu daal di dóor an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi ci loxoom al-ard suuf si fa masa mu daal di masa wajhahu xar kanam moo ka fay ak tenkam yi loolu yëpp maanaam boo xoolee mboolem riwaaye amul benn bu ci wuti da gis ne ñoom ñëpp dañoo indi ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa dóor loxoy euh, kanam gi yi dana ko indiwaat xadis bi insha allahu taala euh, ci euh, fi muy waxee naan at dar ba waaye boobu a beneen xadis xadis seen Abu Musa al-Ash'ari boobu waaye dana indaale naam ci riwaaya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ak xadis maanaam dina indaale eh, ñaari maanaam lay boole maanaam ngir mu nekk benn xadis maanaam ne xadis bi du Seydina Ammar radiyallahu Seydina maanaam xew-xew bi tax maanaam daf koy indaale gën koo leeral loolu dana ko indi insha allahu taala ci xadis maanaam 347 maanaam yàggatul insha allahu taala euh, foofu la koy indee dina gën a leeral mbir mi waaye boobaa riwaaya bi day nekk beneen riwaaya maanaam dootul nekkati ci yoonu Shu'ba bi nga xam ne daf koy jël ci al-Hakam euh, ibn Utaybah mu jël ko ci Zarr ibn Abdullah al mu jël ko euh, ci Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza mu jël ko ci mu jël ko déedéet yoon boobu beneen yoon lay noonu insha allahu taala te dañ ñëw insha allah muy jële ci sëriñam Muhammad ibn Salam te moom mooy al-Bikandi insha allahu taala boobu daan ci ñëw insha allah mu ne kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa e, maanaam kon fii di gis ne leeral na e, bu maanaam bu baax a baax ci li nga xamante ne moom lay wax ne xar kanam la ñuy masa maanaam la ñuy masa ak terp yi te it buñ koy def itam e, toftale gi am na ci solo ak li nga xamante ne mooy mu waalaat maanaam loolu yëpp da gis ne ci yu bëri bi bëri indi lum mu indi xadiis bi lool lay day lay tegtale te insha allah ci xadis bu mujj bi tamit dana ko indiwaat foofa maanaam bu mujj ci kitaabu tayammum tamit dana indiwaat xadis bi da mu ne baabul buntu ngi nii mooy as-sa'id pàkk at-tayyib bu laab mu ne waaw mu ne wadu'ul muslim moom mooy eh, njàppalu jullit maanaam moom ndoxum njàpp jullit ñoo bokk taxawaay maanaam wadu u wadu u moom mooy ndoxum njàpp wudu u mooy wudu u wudu un mooy njàpp wadu un mooy ndoxum njàpp comme li nga xamante ne noonu nañ ko gisoon al muslim bu ko maanaam min ay maam bi maanaam dana ko doy wëllif nga xamante ne comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci euh, hadith sayyidina Abu Zar al radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne ñëw na ci sunan yi ak ci musnad imam ahmad rahimahullahu ta'ala mun as-sa'idu at-tayyib maanaam ci beneen inna as-sa'ida at-tayyib tahurul muslim wa in lam yajid al-ma'a 'ashra sinin maanaam euh, na nga maanaam euh, euh, as-sa'idu at-tayyib pàkk gu laab maanaam pàkk gu laab moom ndoxam njàppal jullit ñoo maanaam moom day taxaw taxawaayu ndoxam njàppal jullit fekk amul ndox su fekkee maanaam donte mbir mi yegg na ba fukki at mu ne fa iza wajada al ma'a falyattaqillaha wal yumassa bihi basharata saa yu dajee amee ndox nag nay ragal yàlla te mu laal ko ak ak ak yaramam loolu moom moo tax comme niñ ko gisee woon ma mën a xalaf yee rahmatullahi alayhi jàpp ne comme dañ koy remplacer te moom ndoxam jàpp ñoo ak tahurul muslim ci beneen riwaaya ndax ñëw na ci eh, yeneen i hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu boo xamante ne jëmmi kàddu gi noonu la wax waaye borom xam dañoo wuute ci wéram ak ñàkk wéram waaye amaa hadith bi nga xam ne moom lañ tudd léegi bu sayyidina Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu ta'ala eh, sayyidina Abu Zarr bi radiyallahu ta'ala anhu boobu moom ñëw na boobu te imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Hibban moom Daraqutni rahimahullah ñoom wéral nañ ko eh, nga mu ne kon loolu moom mooy wane ne kon pàcc day daal di doy wëllif ndox amma ni ñu interprété xadiis bi ni ñu ko gëndalee loolu borom xam-xam yi wuute nañ ci ko loola leeraloon nañ ko maanaam ne ne borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah ndax euh, maanaam mooy masala bi ñu gisee ndax raafi' la wala du raafi' loolu wala badal rek la loolu gisoon nañ ko ci walillahi alhamdu wal minna mu ne wa qaala wax na al-Hasan te moom ibn Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala Euh, mu ne yujzi'uhu dana ko doy at-tayammumu tiim maa feek lam yox def njàppam tojut maanaam feek waa ji njàppam euh, dana ko doy euh, maanaam moom mooy kon daanaka mooy jëmmi wax ji nga xamante ne moom la xadis bi wax te wax jooju waxoon nañ la ne la maanaam moom la bi mu naan qaala al-Hakam ba ba ci maanaam bi al-Hakam wax dégg naa Zar wax sami'tu <laughs> ba ci qaala Ammar waxoon na ne wax jooju <coughs> euh, waxu maanaam bii tamit imam euh, maanaam euh, boo ñu xoolee imam al-Bukhari rahimahullah sàmmonte gi mu sàmmonte kaddu xadiis yi donte xadiis bi ñëwul ci ci ay ci sartam ba tax indiwu ko waaye wax la joo xamante ne kon ñëw na ci waxu Seydina Ammar radiyallahu ta'ala loolu tamit day tegtale mais maanaam ni nga xamante ne moom lañ daa iman moom la ñuy faral di leeral di ko wax di ko di ko junj di ko di ko di ko di ko joxoon te moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullah dafay sàmmonte ba nga xam te ne waxam yi day dëppoo ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hatta li muy waxal boppam waaw euh, fii tamit loolu la maanaam te <coughs> Euh, imaam euh, Abdurrazzaq indi na ko rahimahullahu ta'ala imaam Ibn Abi Shayba ci ay kaddu yoo xamante ne euh, wuute nañ waaye ala kulli xaalin li nga xam ne moom mooy li li li tënk mbir mi mooy ne ñoom moom jàpp na ne dana ko doy maanaam tiim boo ko defee da lay doy te loolu mooy mazhabu Hanafiyyi moom imaam Hasan al-Basri rahimahullah li mu jàpp ci mas'ala bi mooy exactement li Hanafiyyi jàpp rahmatullahi alayhim amul dara lu leen wutale maanaam jàpp tiim balaa nga koy def mooy waxtu wi day dugg loolu moom ñun ñëpp d'accord nañ ci ne tiim il faut que waxtu wi dugg nga dox koo def te amoo ndox wala boog amu lu mënoo jëfandikoo ndox mi waaye bu waxtu wi xësee dugg amu am nga am amoo ndox wala boog mënoo jëfandikoo ndox mi bu boobaa boo tiimee tiim googu da lay daal di téye ba keroog lii toj njàpp moo koy toj amma yeneen eh, mbir yi ci aju insha allah danañ ko gis ci buntu eh, ci xadis bi di ñëw insha allah mooy xadis sayyidina imran ibn husayn bi radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wa yujizi mu ne mu ne wa amma jiite na ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma mooy abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wa huwa fekk moom mutayammimun eh, mi ngi amee Euh, mi ngi amee mu ngi mi ngi tiim mi ngi amee tiim maanaam mooy sayyidina Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhu dafa jiite ay nit julli fekk mi ngi amee tiim te bu boob te ñi ci def ñoom ñi ngi amee njàpp loolu nag daf ñuy daal di yóbbu ci beneen masala maanaam mooy ndax ki nga xamante ne maanaam dañuy gis ne kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafay maanaam dafa liñ naan dafa yóbbu euh, bouchon bi ba ca biir maanaam mooy lan mooy doyluwul rek ne ki ne tiim moo tax moom mazhab bi mu jàpp fii mooy comme la Hanafi yi jàpp rahimahullah exactement loolu la jàpp ndax lii mu indi maanaam asar yi muy indi moom mooy leeral ne moom lii la jàpp moo tax muy toxal waxu ñooñu ah, da nga gis sax loolu moom mazhabu imam al-Bukhari maanaam imam al-Bukhari daa iman noonu lay faral di doxale ci saxiixam bi ah, maanaam moom suy wax wax joo xamante ne dafa am keneen ku ko wax ci maanaam dafa dafa maanaam moom buy wax li nga xamante ne moom bu indee ab masala da ci indi asar yi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci euh, sensu li nga xamante ne moom mooy li mu jàpp donte léeg-léeg day toxal kenn ci kenn koo xamante ne toxal nañ ci moom ñaari wax yu wuute benn bi rek lay indi mooy bi nga xamante ne moom la àndal maanaam ngir wax la ne la manam maanaam bii moom laa jàpp man te moom laa lay indi Euh, Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom daa moom li nga xam ne moom la jàpp mooy exactement li Hanafi yi jàpp rahmatullahi alayhi te loolu tumuraankewul ndax euh, Ata ndax mu ñoom moom ibn maanaam euh, ndax liñ naan Abu Hanifa an Ata ibn Abi Rabah an ibn Abbas radiyallahu anhuma moo ngi tolloog Malik an Nafi' an ibn Abbas ñoom ñoo tolloo ñoo ñoo tolloo ndax imaamu ab Malik imam Abu Hanifa gën tuuti imam Malik gënu koo ñàkk dëgër Ata ibn Abi Rabah gën te ñàkk dëgër Nafi' te Seydina Abdullah ibn Abbas Seydina Abdullah ibn Umar xam nañ ne radiyallahu anhu waaw ah, kon loolu Euh, moo tax moom Abdullah sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala moom dafa jàpp ne maanaam te loolu mooy mazhab imam al te loolu la bëgg a leeral te loolu mooy mazhab Hanafi rahimahullah maanaam tiim day taxaw exactement taxawaayu jàpp as-sa'idul tayyibu wudu'ul muslim wala boog ci beneen riwaaya tahurul muslim maa lam yajidil maa moo tax imam al-Bukhari teg ci ne yakfihi minal maa dana ko doy wëlli ndox waaye masala yi dana ko doy wëllit ndox yi loolu daañ ci ñëw insha allah mooy nit ki bu amee ndox euh, bu gisatul bu gisul ndox euh, wala boog bu léegi nag bu dee dem léegi nag gis na ndox maanaam gisul woon ndox waaye léegi nag gis na ndox luy atte bi loolu daañ ko gis ci xadis bi di insha allah ak it euh, gis ñi ngi julli ñu ne ndox yegg si na ay robinet ubbi na te mi ngi woon ci biir julli gi dégg na gaa yi naan robinet ubbi na robinet ubbi na loolu luy àtte bi loolu daan ci ñëw insha allahu taala euh, beneen mbir bi nga xam te nag fii euh, kon moom mooy mota leeral ci asar bi mooy ne sayyidna Abdal li sayyidna Abdallah ibn Abbas bi raxmatullah mooy mazhabu Hanafiyya te mooy mazhabu Hanabila raxmatullah amma Shafi'i Maliki ak Shafi'i raxmatullah ñoom dañ ko wutal ñaar teqantal maanaam Maliki rahmatullah jëmmi lii lañ jàpp maanaam mooy ki tiim mën naa julli jiite ki tiimul waaye dañ ko dañ ne waaye nag sopp nañu ki ku am jàpp jiite quand même maanaam ñoom euh, loola dañ koy daal di yóbbu maanaam ci ci biir maanaam moom mooy ne su fekkente ne am na ñaar ñu tolloo ci yeneen charte yëpp ci charte imaama dañuy bëgg ki am jàpp daal di jiite ki nga xamante ne moom moo tiim loolu mooy benn bi amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullahi alayhim mooy ñoom dañuy dañ naan euh, loolu dañ koy maanaam euh, euh, loolu dañ koy nangu waaye ci chartu ne mbir mi tiim gi du yàqu maanaam balaa waxtu wee génn tiim gi du yàqu balaa waxtu wee génn loolu xam ngeen ni charte googu charte la gu xaw a jafe ndax loolu moom mooy warta warta njàppam warta tëj ak yu mel noonu Euh, beneen bi ci wala boog ndox warta am ci diggante bi beneen bi ci def moom mooy kii nga xamante ne mooy xanaf euh, euh, yi kii masala bi mooy dellu ci waat ci masala yi nga xamante ne masalan dafa am góom ba ñu kii ko mu massage ba ñu takk ko mu massage wala ki nga xamante ne tànk bi dafa damm bañ plâtré ko wala loxo bi mu ci wala ki nga xamante ne dafa am ay xuffu masaake kooku tamit ak jiiteem nu muy demee maanaam jëmmi masala bii la maanaam même même wax ji lañ ko wax waaye ala kulli xaal kon foofu da ngay gis ni li Hanafi ak Hanabila yi wax rahmatullah mais mooy li nga xamante ne mais moo gën a dëgër mais li koy wane yomb na war a bokk euh, leer na te mooy lan mooy ne maadaama sharia daganal na lii te lii moom mooy taxaw taxawaayu njàpp wala boog que ni lii boo masaawee ci fii fii munoo def leneen lu dul masa wala boog ci comme ñi nga xam ne dañoo am góom wala ñu plâtré seen loxo wala seen tànk wala yu mel noonu wala boog li nga xamante ne moom mooy xuf yi ñu masa yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam da daan masa xuf lu bëri te da daan jiite nit ñi kon loolu amul dara loo xamante ne euh, luñ ci sib la wala lu ci wuuteeg li gën a yeey la Euh, te loolu euh, insha allah taala mooy li gën a dëgër ci buntu boobu mooy lii sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma def bi mu ne wa qaala <laughs> Yahya ibn Sa'id kama al <coughs> ansari rahimahullah mu ne laa ba'sa ayudde bi salaati ci julli ala sabxati ci ak bënit maanaam euh, sabxa mooy suuf soo xamante ne bënit la waaye dafa saf xorom maanaam dafa dafa dafa dafa sax xorom mu ne étang walla marais voilà suuf soosu ayut nit ki mën ci maanaam julli ci kawam wattay am mu aka tiimee bi haa ci moom maanaam tiimee ci loolu itam ayut te wax jiitam itam mooy waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi aayoluñu nit ki mën ci tiim mën ci eh, waaye ñoom dañuy wax ne te masala bii fii la ñu waxoon ne ci la ñuy gisee bunt bi ci la ñuy gisee masalan lan lañ mën a tiimee ak li ñu mënta tiimee borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ci li ñu mën a tiimee maanaam samxa yi ñoom d'accord nañ ci ne mën nañ ni mën na cee tiimee ngir ne suuf la soo xamante ne dafa saf xorom rek comme ni nga xamante ne ndoxum jiit noonu lañ ci mën a jàppoo te it dafa saf xorom euh, léegi mu def ne xorom bi nga xamante ne euh, wala boog ñu jël maanaam baatu as-sa'idu at-tayyibu pàkk gu teey comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxee fatayammamu sa'idan tayyiba da ngeen dëgmal ci pàkk gu teey maanaam gu laab bu boobaa boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute ci xanafiye ak maliki yi rahmatullahi alayhi ñoom dañoo gis ne pàkk gu laab li muy tekki pàkk gu laab li muy tekki mooy lépp loo xam ne kullu ma sa'ada min al-ard lépp loo xamante ne ci surface suuf si maanaam ci suuf si ci biti ci la feeñee rek te lëkkaloog suuf si loola mooy bëccëg yi lépp lu mel noonu mu def bëccëg moo waaw. lépp lu lu superficiel ci suuf si lépp lu génnee ci suuf si te bokk ci suuf si mu na cee tiimee kon mu nekk naa tiimee ci xeer mu nekk naa ci laso bu ñu ta bu ñu toggul laso bu ñu ko toggul mooy mooy mooy soo waa la tudd waaw mais bu ñu toggul mooy ko ay carrière lay doon su ñaare mëneef naa tiimee kon ci ay kew ak yemel noonu kew kew euh, xaw xeer la daal ay xeer la maanaam lépp loo xam te daal roche la roche la boo xamante ne ci suuf si la génnee de manière naturelle xeeru dënnu yi muy lu ñu tuddi ak xeeru géej yooyu yëpp mëneef na cee tiimi mëneef naa tiimi ci suuf naturellement parce que ci la génnee waaye kenn mënta tiimee ci ñax am ngooñ wala yu mel noonu walla garab féeg euh, te loola am na teqantal buñ ci ñëw insha allahu taala ci waxu euh, Shafi'i ak xanaa rahmatullah alayhim euh, mëneef te mëneef naa tiimee ci Euh, lépp loo xamante ne ci euh, la ci miin yi la jóge ba mu def xaalis ak wurus ak li nga xamante ne lu deme nekke ay jamaa ay euh, maanaam yooyu nga xam ne ay yooyu nga xamante ne ay xeere yi suuf su mel noonu la ay zinc ay yooyu yooyu kenn mun ci kenn tiim mais mu def daa tiimee ay zikkoon ay yooyu ñoom ñoom mënefu cee tiime waaye mënef naa tiime nag ci li nga xamante ne mooy yeneen nit ñi mais loolu itam maa fiig kenn toxalu ko maanaam buñ ko jëlee toxal ko rek doon ñu ci mën tiime maanaam mënef na cee tiime fiig mi ngi ci suuf si beneen bi ñu def tamit bi nga xamante ne mënefu mënef naa tiime mooy Euh, xorom soo xamante ne daa takkook suuf si mënees ci tiim xorom su takkook suuf si maanaam suuf soo xamante ne dafa am xorom comme nii ñu ko gisee nii waaye bu ñu génnee xorom bi extraire ko nii mën a tiim mën a tiim ci tiimee naka noonu mënees naa tiimee ci euh, euh, glace bu nekk ci géej gi bu fekkente ne mënuñu koo toj ba def comme ndox comme genre iceberg yi xam te ne moom moom ah, amoo loo ko tojee mënoo koo toj ba def comme boobu def comme ndox mu glace comme boo demee ci kaw a kaw euh, wala ci pôle yi voilà nga xamante ne ndox mi léeg-léeg day nekk lu wow koŋ ñu ngay mën a ndox ci suuf ci ci géej gi ak yooyu loolu foofu mu def na càtt yi yooyu mënef naa tënk yi nga xam ne mënef na koo tiimee ci yooyu ci xanafiya yi ak maaliki yi rahmatullah <coughs> ñoom kon d'accord nañ ni ñoom kon bi ñu firi bi ak xaj ak wax mooy ñoom dañu ci ak su'udu la jóge ak verbe sa'ada mooy lu remonter en surface du remonter yëkkati loolu lañ tuddee kon lool ñoom dinañ ko mën a tiime waaye mënee futa ci lu nu toxal bu fekkente ne loola ñu toxal comme lu demee nekke pënd la suuf wala yooyu loolu mënee tiime mais xeer yi dot yi we roche yëpp mëneef ci tiime dégg Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ne leen ñoo ñun d'accord nañ li ngeen wax yi am na yuñ ci d'accord mais nag euh, ñun baatu niñ ko firee ñun mooy suuf rek euh, gis nga imaam al-Bukhari rahimahullahu taala gisoon nañ ci mas'alatu mas'alatu faaqidu tahurayni imaam al-Bukhari ni mu nosee buntu bi mooy su amul ndox iza lam yajidil ma'a wala turaba bu amul ndox amul suuf nga gis ne kon moom masaba mooy suuf si def ci tiime ndax ci ci ci lu ñu joyal ñëpp d'accord nañ ci ne suuf day ñu ko tiime waaye nan lañ ci tiime lool ak lan lañuy ci mën a tiime loolu lañ d'accordul maanaam mooy bu dee Hanafiyye ak Maliki rahmatullah d'accord nañ ci ne suuf mi ngi jóge maanaam suuf ci ni féete kaw la maanaam mooy sax cosaanu li tiime bu ñu fekkee suuf nekk ni ma def ni tiim kooku moom daanaka kenn du la wax ne tiimoo waaye ñoom dañ waaye xanaa Saafi ak Xanaabila rahmatullah ñoom dañ ne ñun baat biñ déggee ne euh, saawut mooy li ci kaw kon suuf la te euh, <coughs> baatu turaab wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura biñ gisoon xadiis boobu mooy wa turbatuha wa ju'alat bi al ardu masjidan wa turbatuha tahura am na ci riwaaya et que euh, yeneen bi sallallahu tamit wax na maanaam turaab maanaam ne suuf si mën na nekk maanaam wadu wadu maanaam mooy euh, mook taxaw day taxaw taxawaayu njàpp waaye bu boobaa ñi ci def dañ naan leen zikru afra afraadul umum la yuxaffif maanaam tudd benn élément ci ensemble bi tegtalewul ne élément boobu rek lañ particularisé ci ensemble te loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam yeneen ci saa saa bi mu tuddee suuf ne mën def na ci jàppoo c'est que euh, suuf si ma nekk lu ma ci mën a jàppoo lu mën a lu ma mën a tiime mu laab loolu tegtalewul ne suuf si kese kese lañ mën a laabal ndax alxuraan bi muy tudd dafa lu gën a large mooy saud said said sa'idan tayyiban la wax li gën a large loolu la gën a moo tax ci xana xan Shafi'i xanaa bi lay rahmatullah ay xeeru euh, géej yeeg xeeru kii yooyu yëpp mënefu ci tiimi amul lenn ci yooyu yii ñu jotatu yi yu bare xeer yeek euh, miin yeeg yooyu yëpp mënefu ci tiimi ci dara ñoom ñëpp nag d'accord nañ ci ne ngooñ ñoom ngooñ ak ñoom ñax ñoom yooyu basan ñu it ci tiimee ci dara moo tax keroog ma ne la lii fii kenn ñëpp d'accord nañ ci ne fii kenn mënu ci tiim waaye ci ñoom seen masab ñu mujj yi mooy xanaa bi nga xam nga mëneef naa toxal suuf si indi ko fii teg ko nii tiim si te loolu amaan na moo gën a nuru moo gën a moo gën a yem moo gën a keme tamit lu tax ndax euh, ni ñu mën a toxalee ab xeer mu nekk xeeru dënn ñu indi ko fii teg ko fi mën cee tiim mën a toxalee suuf si indi ko teg ko fi mën cee beneen bi ci def mooy ne ñoom euh, dañuy wax ne pënd mënef na ci tiime maanaam tey bu suuf si ëppoon suuf si ëf ngelaw li ëf suuf si ba dal ci kaw miir bi pënd bi ñu gis ko mu daq ci mu nit ñi ciy tiimi dañuy tegtaloo ci loolu xadiis sayyidina Abu Juhaym radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la ñu gisoon mais miir yi boobu noonu la waaye euh, ñi ci def duñ d'accord ci loolu parce que dañ naan miir yi Medina yi parce que seen seen seen miir yi foofu ay ay ay ay xeer yu ñuul ñoo ci nekkoon xeer yi nga xam ne te xeer yooyu ñu moom lañ ko daan moom lañ doon tabaxe xeer yooyu noonu dafa naturel comme tey boo demee dëkk yu ay comme ay Casamance yooyu nga xamante ne bu ñuy tabax xeer bu ñuy tabax xeer yi ñuy tabaxee xeer yu naturel la maanaam euh, maanaam ban bi ci boppam maanaam ban bi suuf si moom la ñuy jël def ko muul tabax ci seen kër yi bu fekkente ne mbir bi noonu la demee mooy mën naa ci tim ndax miir bi laa ko tabaxe waaye buñ ci xësoon a dem raax ko ak yu mel noonu pentiir ko def yooyu noonu ñuy def ak ciment wala yu mel noonu boobaa mënatuma cee tiim waaye ñoom dañuy wax ne la tax yeneen bi sallallahu alayhi tiim ci maanaam du ne muul bi ci boppam ak saa lañ tiimee déedéet maanaam pënd bi dal ci kaw mbir mi moom moo tax mu mën ci tiim maanaam nga gis ne kon ñoom li ñu gisee xadiis yi boobu rek day daal di indi wuute ci naka lañuy ñuy mën a interpréter mbir mi ak naka ndax Ah, mënef naa tiimee ci lii waaw wala déet voilà kon ci kaw loolu ñoom tey fi mu toll bu ñu ubbi woon buntu bi pënd mi maanaam ñëpp pënd mi daw ba dal ci kaw lii bu feeg buñ ci tegee dinañ gis ne pënd mi dina takk ci suñu loxo rek maanaam suuf si boobaa ñoom dañ ci daal di mën a tiim amul problème moo tax ci kaw garab yi ñoom dañ ci mën a tiim ci kaw pënd mi dal ci et que bu ñu tegee yéegiti seen loxo danañ gis ne pënd mi dal na ci voilà loolu daal moom moo wuutale euh, li nga xamante ne mooy mazhab bi euh, sauf que xanaa bi lay rahmatullah ñoom yokk nañ ci lenn loo xamante ne moom mooy euh, mooy neex bi glace bi ñoom glace bi boole nañ ko ci ce qui veut ko ni glace kon day mën a jariñ ñaar mooy ndox bu fekkente ne ndox dafa dafa dafa dafa nekk eh, dafa ndoxe maanaam état liquide bi la dañ ciy jàppoo bu nekkee état solide bi mais te nekk mais nekk ci origine fi mu ne waaw bi ñu xam ne dañ koo toxal wala bu ñu jël dugal ko ci frigo bi mu nekk glace mais état kii bi ba moo bu ñoom mënef na cee tiimi maanaam ci waxu li ëpp ci borom ko xam yi rahmatullahi alal jamia na qaala bi isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilayhi haddasanaa Musaddad ibn Farhad Mugharbal ibn Mustawrad al-Asadi rahimahullahu ta'aala mooy Abul Hasan al-Basri eh, <coughs> gis ko gis nañ ko Abu Daawud ñoom ñoo solo ci moom directement imam Tirmidhi ak imam Nasa'i ñoom solo nañ ci moom ci lu ak ñoom imam euh, Tirmidhi benn xadis la solo ci imam Nasa'i ñaar mi ngi gane ci téeméer ak juróom fukki ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu jege bu jege loola euh, naka noonu mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala Yahya ibn Sa'id te mooy ibnu farrukh al-qattan rahimahullahu taala hafiz bu mag boobu mooy abu sa'id mooy daakatanam mooy yahya ibn sa'id al-qattan euh, moom euh, mi ngi génn adduna euh, cent soixante jëm ana ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy abu sa'id rahimahullahu taala at-tamimi ñoom tamit waa basari la waa basara la comme yahya ibn sa'id mu ne qaala haddathana awfun te moom mooy euh, Awf ibn Abi Jamila al-Abdi rahimahullahu taala moom euh, euh, dañ koy maanaam moom la gën a fiye sa Awf arabi rahimahullahu taala waaye du woon kaw kaw de maanaam dañ koy wax Awf al-Arabi fekk du woon kaw kaw rahimahullahu taala moom mi gën adduna soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom itam waa Basra la rahimahullah mu ne qaala haddathana Abu Raja moom euh, euh, ab saxaaba la wala boog ab muxadram la maanaam muxadram mooy ki gane àdduna jamono yonent bi sallallahu alayhi nekk jullit ci jamono joojo waaye jotu koo wala jotu ñoo daje mu daal di moom moom taabi'i dañuy wax taabi'i maanaam mooy kibaaru taabi'i ne ñoom ñooy muxadram ñoom ñooy voilà moom mi ngi génn àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na cent vingt ans euh, rahimahullahu taala euh, dégg nga moo tax nee na moom gis na yeneen fekk na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk moom ndaw la maanaam jeune la jeune homme la cent vingt ans quand même cent septième année bu la fekkee nga am cent vingt ans li muy tekki mooy bi gàddaay bi di xew yaa ngi am 17 ans noonu hmm? gàddaay bi 13 hmm? ans d'accord waaw kon loolu la waaw dégg nga kon moom euh, naka noonu jàngkatu alquran bu maga mag la euh, rahimahullahu taala mi ngi tuub dugg ci fatxu Makka moom ci la duggee ci lislaam euh, li nga xamante ne moom la al imam al-Hafiz ibn Abdul Barr nag rahimahullah moom nee na moom sax saxaaba la gis na yenente bi sallallahu waaye li nga xamante ne moom mooy la wax ne moom mooy li gën a sax mooy ne gis na daal Seydina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ni ngi noonu euh, euh, ci ku dëgër la ku mooy siqa la siqatun muxadram rahimahullah bu doon saxaaba la du am lënt lënt du jar ñu naan siqa maanaam bu dee saxaaba la kenn du jar ñu naan diw siqa la mais bu comme du saxaaba radiyallahu dañ naan bu dee kon ñaari mbir yooyu moom nag soit saxaaba la ñu ne siqa ñu ne ñu ne saxaaba la la bu mu ne an Imraan te moom mooy ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu mooy saxaaba bu màgg boobu radiyallahu ta'ala borom jaloore yi kaw Sayyidina Imraan ibn Husayn ibn Ubayd ibn Xalaf ibn ibn Salim eh, radiyallahu ta'ala al-Azzi al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Khuzaa'i moom mooy Abu Nujayd eh, wala Abu Najid al-Khuzaa'i eh, al-Basri rahimahullahu ta'ala moo nekkoon dakantalam nekkoon na qaadi ca Kuufa maanaam ñoom kon waa kon hadith bi ñëpp waa Basra lañ rahmatullahi ala al-jamii' moom mooy sahaaba bu siiw boobu moom ak Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñoo tuuba doo dugg ci lislaam euh, Seydina <coughs> Umar ibn al-Khattab radiyallahu yónni woon na ko ca Basra ngir mu jàngal leen fiqh bokk na ci jaloorem yu mag yi mooy da daan gis malaaka yi daan bokk na ci jaloore yu màgg yi ndax xam ngeen euh, da daan euh, maanaam malaaka yi dañ ko daan nuyu moo tax ndax malaaka def na ko gis waaw wala déet wala boog def na mën a wax ak moom waaw wala déet te fekk doo yenent loolu moom Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu moom mooy exemple bi nga xamante ne mooy leeral masala boobu ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Badar yeeg yooyu ñun ni waa Badar bi am na ci ñu doon gis malaaka yi wala saxaaba yi radiyallahu anhu nga xam ne daan nañ toog di gis Seydina Jibril sa sam te ko xam ne xamuñu woon ne moom la ndax da daan ñëw ci melooy yeneen jëmm comme gisoon nañ ko ci xadiisu Euh, bi euh, biñ naan xadis bi tudd xadisu Jibril euh, gisoon nañ ko naka noonu wala boog am na yeneen i xadis yu koy wane ne maam malaaka bi moom soppalekoo nit mën naa ñëw doo ko xàmmee ndax doo xam ne kii nit la loolu doo doo xam ne nit la wala malaaka la doo ko xam waaw suñu àdduna bi amma malaaka bi nga xamante ne Euh, Seydou euh, day euh, dafa ñëw ngir wax ak nit ki ngir feeñu ko moom xam ne kii malaaka nanga muy wax ak moom wala boog lu ko daan nuyu loolu moom comme daan Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu loolu maanaam nekkut loo xamante ne lu lu lu lu fréquent la maanaam bokkut ak yenn saxaaba yi bu ñu daan di Seydina Jibril te daanuñu ko xam ne boobu bokkul ngir ne bii moom xam na ne malaaka yi lay lay waxal bii bokk bokkul de. te boobu jamono yeneen bi saa saa bi muy dund ak bi mu fi jógee la te dafa ne li ko tax mu pertoon ko euh, benn jamono daan nag da daan nuyu malaaka ba benn bés mu am taab mu am taab euh, mu muñ ci taab bi ni ko yàlla nattoo ci taab bi waaye ba benn jamono mbir mi metti rek mu daal di koy ciy dem euh, def ci ay xeeti wàccu def ci et cetera maanaam faj kook yooyu noonu gisatu leen maanaam gisatul malaaka yi ba ba ba ba beneen jamono mu amaat beneen taab mu bàyyi ko waaye noonu bu yàlla wéeral ko rek ci la malaaka yi mu commencé gisaat malaaka yi dégg euh, moo tax euh, Seydina Hasan maanaam moom bu mu demee Basra da leen doon jàngal moo tax na Hasan al-Basri rahimahullah naa ci yàlla ne kenn ku gën a Imraan ibn Hasan radiyallahu anhu mësta ñëw fii Basra waaw maanaam euh, kon euh, euh, ne dëppoo nañ ci solo ci juróom-ñeent neuf imaam muslim euh, imaam al-Bukhari wéetoo ci ñeent imaam muslim wéetoo ci juróom-ñeent cent quatre-vingt mooy lépp neuf muttafaqun alayhi quatre yoo xam te ne imaam Bukhari moo ko yoo xam te ne imaam muslim rahmatullahi alayhi moo ko wéetoo mu ne na wa qaala nee na kunna nekkoon nañ safarin ci tukki ma nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom ko ko rahmatullahi alayhi wuute nañ ci tukki gi nga xam te ñoom ah, Ah, waxoon nañu tukki xaybar la loolu mooy gën a bëri moom mooy li gën a dëgër am na tamit ñu ne ah, tukki ji kat eh, eh, jaysul umara la ah, ndax xew-xew la goo xamante ne tamit li nga xam ne amaana mooy li gën a dëgër am na ñu ne tamit tabuk la waaye li nga xam ne moom mooy lim gën a nuru mbir mi ndax bëggu ñëw di yàgg ci loolu mooy ne xew-xew bi dafa xew ñaari yoon lu mu bon bon wala boog ñetti yoon ak yeneen ci saa saa maanaam xew-xew bi du benn voilà ngir ne. Euh, ñi muy wax naan euh, kii wuñu li euh, ki kii maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam xew-xew yi ni mbiri doon doxe ndax bële moom ah, bu jaysul umara bi boobu Seydina Abubakar Seydina Umar fekk wuñ ko radiyallahu alors que fii fekk nañ donc dañuy gis ne rek lu mu bon bon xew-xew yi ñaar la ak bële daf ni woon Seydina Bilal radiyallahu anhu maam ci benn bi am na beneen muy ñetteel boo xam ne dañu woon Seydina Bilaal na leen na leen na leen euh, euh, guddi gi waaw waaw mu mu surveiller leen guddi gi voilà maanaam balaa fajar bu ko defee bu fajar jotee ñu mën a yeewu sax Seydina Bilaal radiyallahu daal di nelaw waaw daa daa di nelaw nelaw gi not nee na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu ne Seydina Abubakar radiyallahu ne man daal gisuma ne lu dul ne Bilaal daal seytaane daa ñëw një njëw ko rek ba mu nelaw moo tax ñun ñu biddanti bi bi gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem gis yenente bi sallallahu bi daal ne man daal gisuma lu dul ne Bilaal daal eh, eh, seytaane daal ñëw njëw njëw ko rek moom biddanti maanaam mi wax ñi yenente bi wax gisee naa Abubakar wax radiyallahu anhu te ñoom ñaar déggoo wuñ maanaam Seydina Abubakar lu mel noonu da ko doon lu bari te comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee tam ci euh, euh, sulhul Hudaybiya maanaam nga xam ne jëmmi ba ci argumentaire bi du début à la fin même muy expression lépp ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxe noonu la koy waxe nga te te du ñu ñu du ñu déggoo ci waxtaan waaw dégg nga mu ne nag ba ñu nekkee na wa inna te ñun asrayna dañoo nekkoon ci ab sariya xam nga waxal nag mooy. ñooñu yabal noonu dañ yabaloon nee na xattaa ba te kun naa ñu nekk fi aaxiril layli wala boog asray naa ñu tukki ci guddi maanaam mu jóge ci al isra mais xattaa ba te kun naa ñu nekk fi aaxiril layli ci mujjantalu guddi gi waqaanaa mu daal xew ñu waqaatan ak xew wala waqaata te amul benn xew xew axlaa bu dàq bu gën a neex. indal musaafir ci ki nga xam ne mooy aji tukki ji min haa ci ci loola maanaam mooy sonn rek coono bu metti ñi dañ bëgg ne la nga mu ne dara moo tax kon loolu lañ xam maanaam nit ki buy dee tukki tamit bu bu sonnee na na nelaw na noppal comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee maanaam buy dawal itam bu bu sonnee na arrêté ah bu buy nekk nan day forcé balaa muy def njaaxum <coughs> dén moo tax mu ne fama ay xasana dara yeewuñu nag illaa lu dul xarru shamsi sàngooru jant bi sàngooru jant bi moo ñu moo ñu moo ñu moo ne wakkaana nekkoon na nag awwalu maanaam kon lool mooy biddanti gi loolu nag dañ ci maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, le fait que biddanti dal ko te dalu ko benn yoon comme gis nañ maanaam lu mu maanaam mënef na koo yóbbu ba ci ñetti yoon mais ci xew-xew yi ñettali ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam biddanti na ca jant bee ko yee maanaam du ne dafa nelaw ba kii mais dafa nelaw a nelaw jant bi guddi gi jant bi moo tàng ba mu jeewu maanaam ak ñi ci def te loola euh, li tax mu mën koo dal lool parce que parce que day jaaxalaate maanaam naka la yeneen bi ni mu tollu ak mu màggee saxaaba yi radiyallahu ñoom euh, sayyidina Abubakar ñu bindanti mën leen a dal loolu boobaa tontu bi mooy ne loola daleen di dal ngir euh, ñu mën a xam ñun àtte bi maanaam bu ñu dalee nu ñu def loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, beneen laaj bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon nañ ne moom bëtum yi du ñu nelaw maanaam dañuy nelaw mais xol bi du nelaw gisoon nañ ko xadiis bi bu boobaa léegi lu tax kon fii muy mën a toog bindanti bu boobaa dañ naan la maanaam bëtam du nelaw xolam mooy xol bi day takkoog boroomam subhaanahu wa ta'ala waaw xolam du nelaw mooy day takkoog boroomam te it mbir mi mënul demee neneen ba par exemple mu ñàkk njàppam te du xam ne njàppam toj na maanaam te beneen bi ci des moom mooy ne euh, mbir mi du mbiru xol rek mbiru bët la maanaam mooy euh, le fait jant bi di di tàng maanaam wala boog ñuy xam ne fajar jot na wala suba gi jot na ak yooyu loolu bët gi la bu bët bi ubbeeku woon mu gis ko bu mu gis ko kon mbir mi mbiru bët la mbiru zahir la du mbiru euh, du mbiru baatin léegi nag la mu waxoon ne na am mooy ne nañ koo nañ koo yee loolu tam day tegtale beneen mbir mooy ne ndax xam nga maanaam riwaaya bii xarit bi ci riwaaya Sahih imam Muslim la gën a mate ci la gën a mate voilà mais li nga xamante ne moom mooy euh, li tax moom mu ah, am ku mu teg ne ko na yee yee ma loolu li muy tegtale tamit mooy ne su fekkente ne da ngaa sonn guddi gi masalan imaginer fajar gi nekk six heures du matin yow nga nekkoon ci say activité ba trois heures du matin nga ni da ngay tëdd waaw nga wut ko la yee wala lu la yee tànnal ku la yee wala lu la yee waaye nag réveil boobu dee dangay am réveil fexeel ba mu doonu musique de ndax day fëgg sa xol lu am solo la ñu bëri dañuy def erreur boobu gis nga tey boo defee réveil mu nekk alxuraan masala wala tudd yàlla wala nodd euh, ak nga def réveil bi mu nekk musique ñaar yooyu ni ñu amee jeex boo yeewoo sax di nga ko yëg bi nga xam ne lii ma yee def na effet ci sama xol ndax jamono jooju day fekk nit ki euh, cëru yaram yi day gën a woyof day gën a day gën a woyof xol bi day gën a yeewu dégg nga moo daal di mu nekkoon kon nag wa kaana nekkoon na awwalu man awwalam njàlbéenu man ki nga xam ne istayqaza oo yeewoo mooy fulaanun diw su ma topp fulaanun diw su ma topp fulaanun diw mu ne yu samihim tuddal na leen abu raja rahimahullahu taala fa nasiya waaye fàtte woon na leen awf mooy awful arab yi moo leen fàtte mais mais am na ci riwaaya ñëw ne euh, ki njëkk yeewu mooy Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom moo njëkk yeewu Euh, ñaareelu ci yeewu bu boobaa mënef naa jàpp ne aw fu la kii la euh, mu bi la Seydina Imran radiyallahu ngir ne moom moom moo xam xam na ñeneen ñi ci def xam nga bu dee mu ki njëkk yeewu mooy Seydina Abubakar radiyallahu moom mu daal di yeewu xam ñi ci def mooy ñaareel bi ñetteelu ki yeewu nag kooku lañu ñu identifié amaan na misbar la mooy ki nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi ne ne woon yeewul ne ko ne ne woon di yeeñu amaan na kooku la waaye mën na bañ a nekk ko na xajar kooku la amaan na mais loolu amaan na mën na bañ a nekk kooku waaye bañ ko ba ba ba waaye ala kulli xaalis bu dee kooku la mu ne summa topp nag Umar ibn al moom mooy ñeent ku yeewu kay ni kii Seydina Abu njëkk yeewu daal mu tegu ci daal di jóg ki ci def yeewu Seydina Umar radiyallahu anhu dooga yeewu te lil dara yeewu leen loolu jant bi mooy arrabi'a mooy ñeenteelu ku yeewu <coughs> wa waaye nekkoon na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam iza naama su doon nelaw lam yuqaz def ko yee daanuñu ko yee hatta mbete na mu nekk huwa moom yastayqizu mooy yeewu boppam maanaam mooy yeewu waaye yeneen bi am na benn mbir bu daan def bu daan nelaw loo xam ne daa iman suy nelaw loolu lay loolu lay def mooy ganaar siq ganaar moom la daan teg ci ci wetu lal bi daa iman ndax ganaar bu njël jotee day day day sab waaw <laughs> waaw mais boo dëkkee ci àll bi dañ koy xam maanaam da bu njël yi commencé jot mu sax bu fajar gi dee xar mu sax maanaam njël muy petit matin su jotee mu sax voilà fajar gi ëbb bu jotee bu xaree bu sax dégg nga noonu même bët même suba gi même bu fajar gi bu la rëccee sax da gis day continuer sax moom moom ñoom dañuy sax ba daanaka jant mu nekk koo xamante ne mooy yee boppam lu tax mu ne li an naa ndax ñun kat laa nadri xamuñu maa yahdusu ana lan mooy xew la woon ñeel ko fii naw mi ci yey nelawam xamuñu lan mooy xew ci biir yi nelawam ndax kom moom nelawam dafa spécial ndax wax yu mën na nekk ah mën na nekk ne de dafa am wax yu moo tax bëgguñ duñ ko bëggee a loolu nag mu nekk na ko euh, topp ci ñeneen nit ñi waaye ci kaw mu bañ a nekk waxtu julli di romb kaw mu bañ a nekk waxtu julli du du romb wala boog mu bañ a nekk mbir mu jàmp ndax it léeg-léeg nit mën nay nelaw jamono ñëw nga gis ko fekk mi nga mais ndekete ngi gént lu am solo léeg-léeg bari na ñoo xam ne dama doon gént nangam nangam rek lu am am solo mais ci biir kii balaa nangam rek ci lañ may yee macha allah dañ koy dégg moo tax loolu itam mat nay bàyyi xel beneen bi ci des mooy mais li mat a bàyyi xel tamit moom mooy. ci wérgu yaramu nit ki sax yee yenn yee brutal yi tamit mën naa moytandiku voilà dégg nga mu ne li am na ndax ñun kat laa na euh, kon xamuñu luy xew mu ne fa lamma ba xam ne istayqaza yeewu na Omar sayyidna Omar ibn Khattab radiyallahu war a ah te mu gis maa la xam ne asaaba dal na adnaa sa nit ñi maanaam mooy biddanti bi wa kaana te nekkoon na rajulan waajoo xamante ne jalidan ku Euh, am ku am doole la woon maanaam waaj la joo xamante ne maanaam kàddoom da daan yëkkatiku loolu la lañ ko gën a firi maanaam kàddoom da daan yëkkatiku xamante ne bu waxee bi dafa dafa dafa doole jawhari la ko voix bu porte la yoroon Seydina Omar radiyallahu anhu mais naka noonu tamit loolu la nekkee waaj ko xamante ne dafa dafa dafa dafa costaud waaw moo ba muy dem wax nañ la ko di rañaani ji di di di di gàddaay ji kenn ñemewu ko topp dafa ñëw ba ci dafa def tawaafu kaaba gi fekk gaa yi toog mu dem def tawaafu kaabam ba tawaaf ba kaaba gi wër dem ci pénc bi fekk gaa yi toog kilifa yu Makka yëpp ñëpp toog mu ne leen yéen nii laay waxam bu kenn ne Omar ba muy dem dafa nëbbatu nëbbatuwu nëbbatuwu képp nag koo xamante ne bëgg nga say waa eh, bëgg nga say doom nekk ay njërim say soxna yi nekk eh, maanaam maanaam ñàkk maanaam ténj ténj ñoon nga fe nga daf daal dem ndox dem yoonu ànd ak ne ñoom mbooloo de waaye ñëwuñ ko def dégg nga moo tax mu ne kon nag moom boo léegi nag moom na te da daan jël ay initiative par yu bëri moo fa kabbara mu daal di kabbar daa def allahu akbar loolu dañ ci xamee ne maa war a faa mu yëkkati sawtoo baatam bi takbiir ci di kabbar allahu akbar maanaam nga gis ne loolu euh, nga gis li muy wax yenente bi sallallahu alayhi amaan na mu yeewu maanaam mooy turu yàlla ci loolu te ba tey dañuy delloo ci liñ doon wax léegi maanaam lii la yee na nekk turu yàlla beneen bi ci des moom mooy kàbbar gi nga xamante ne moom la yi yëkkati kàddoom loola day jariñ dara maanaam day jariñ ne bu fekkente ne dafa nekkoon ci wax yu lool du mën du dog wax yu bi ñaare lool bu dee am nit kiy fekk muy am ay gént yu am solo yoo xam ne lu koy jariñ la ci wàllu yoonu yàlla wala yu mel noonu da ngay gis ne loolu du ko dagg loolu du ko dagg waaye bu yëkkati moo tax bu yëkkati kàddoom ci di kàbbar moo tax fa waaye fa eh, mu ne fa mazala dañut nag kabdiru di kàbbar wa yarfa mu yëkkati sawtoo kàddoom bi takbiri ci di kàbbar hatta ba tey say xasamu yeewu bi sawti ci kàddoom ci baatam annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fa lamma ba nga xamante ne say xasa moom la eh, yewoo maanaam ba mu yewoo mu yenn maanaam sa kaw ñu daal di jàmbat ilay ci moom àll bi la nga xam ne asaabahum moo leen dal way way li ñu dal way li ñu dal way yeewu nañ eh, dañoo biddanti loolu dañ ci xamee ni maanaam nit ki bu ko ay jaamu yàlla fàddoo loolu daf ko war a métti lu bokk na ci liy màndargaal ne nit ki maanaam moom eh, dafa eh, wàllu maanaam wàllu yàllaam des na te lii wane ni moom dëgg dëgg dëgg dëgg naa soobu mooy ne bu fekkente ne dafa am ay yu ko rëcc ci wàllu yàlla du ko naqare ñi noonu bu amee loo xamante ne daf na ko ci lu ci ak muy yàlla wala yu mel noonu amul benn problème voilà loolu bokk na ci màndarga yi nga xam ne ñoom ñooy wane ne nit ki dese naa yegg ci yàlla wala saaba yi radiyallahu bi leen lii dalee ci lañ ñu daal di jàmbat comme xamuñu woon atte yi moo tax mbir mi jaaxaloon leen moo tax yeneen bi sa xaala yeneen bi sa salam boo xoolee xadiis yi da gis ñuy jàmbat yeneen yi da nga gis ne xamaat léegi finalement xam nañ yenn saa danaan da danañ def nangam nañ julli ñu ne laa dayra yenn saa sam ne la laa dayra loolu day lii day du lore ñu biddante wala boog laa yadiru lii maanaam laa dayra mooy lor amu ci aw wala boog laa yadiru lii du lore loolu raawe moo sikki sàkka hmm. irtaxilu ah, laxas leen laxas leen mooy ngeen jël seen bagage ñu dem fartaxala mu daa di laxas maanaam moom yenente bi sallallahu wasallam daa di laxas fasaara mu daa di so dem tukki dox ah xayra ba'idin ci soriwul su topp nasala mu daa di wàcc fadaa mu daa di laaj bil wadu ci ndoxum jàpp fatawadda a mu daa di jàpp euh, watu addi te mu joxe bi ci julli fa salla mu daal di julli binnaasi mu jullee binnaasi ci nit ñi maanaam mooy mu jiite nit ñi julli wa nuudiya ñu daal di woote ñu daal di nodd bi salaatu ci julli fa salla mu daal di jullee binnaasi ci nit ñi mu jiite leen julli ah, lii bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xamee mooy Euh, ne bu fekkete ni dañu ti parce que inna allaha qabada arwaahana man ma laa dayr inna allaha qabada arwaahana loolu garawul yàlla moo téyewoon suñu ruux yi voilà maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne moo tax nit bu euh, ay étape la ci yoonu yàlla dafa am étape bi nga xamante ne bu ca tollee euh, day day day gis ne moom def na lii def na lee lii métti li wala et cetera mbir mi da koy gisal boppam waaye am na niveau bu muy yegg mooy day daal di xam ne lépp yàllaa koy def voilà lépp yàllaa koy dogal ci moom moo tax moom du askanale boppam benn jëf voilà kooku nag bu demee ba yegg foofa nga xamante ne moom euh, du gis lu dul yàlla muy def di dindi saa su nekk maanaam mbir mi nag du yam ci prétention mais day gis ne dëgg-dëgg lii yàlla moo nekk di def ak maanaam du gisatul boppam maanaam moom du yëg ne def na lii wala def na laa bàyyi na lii wala bàyyi na laa yàlla rek ci mooñ moo nekk di def ak di dindi moom bu boobaa moom en fait dootul bàkkaaram mooy le fait que muy xool wëlbati ko di di di delluwaat ci boppam waaye le fait muy xool yàlla kese loolu moom mooy nekk li nga xam te ne moom mooy li ko li lii farata te bu boobaa yàlla tout le temps da koy jiri ci jëf ji gën te jëf ji gën mooy di dëppoo ak alquran ak sunna yente sallallahu alayhi wasallam yàlla tout le temps ci loolu la koy dëppale fii ci xaal bi yenente bi sallallahu alayhi nii la doxale parce que lii moo gën ci moom jamono ji ngir ne yenente bi sallallahu bu doxalewul woon nii ñun ñu xam àtte bii na lay deme loolu mooy wane ne àtte boobu mooy li gën ci yenente bi sallallahu jamono ji moo tax mu ne garaawul yàlla moo nëboon suñu ruuxi moo tax nekk bi mbir mi demee nii bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lañ ci jàngee mooy tukki gi nga xamante maanaam mooy toxu gi ndax dafa ni euh, boo xam ne seytaane daf fay wàcc te loolu dañ koy xamee maanaam lay tax nit ki biddanti wala place bi nga xamante ne lay tax nit ki di mooy yàlla ci bërëb loolu moom moo waral mu ne seyta maanaam mu ne maanaam dañ ciy xamee ne nit ki fu mu nekk di fa moyee yàlla bërëb booba li gën ci moom mooy mu tuxoo fa dem feneen ngir def fa jaamu yàlla bërëb boo xamante ne mosu faa mooy yàlla def fa bàkkaar naka noonu moo tax ki nga xamante ne da doon nelaw lu bari nga xamante ne tout le temps daan moom day nelaw rek euh, euh, bi jóg tout ni kooku seytaane moo saw ci nopp yi voilà na moom tout le temps day biddati tout taa temps huit lay yeewu te jant bi sept heures lay génn yàlla yàlla wala cinq parfois cinq heures six heures même bu yeewu cinq heures six yeewu te li tax bu yeewu mooy daa war a xëy day liggéey looloo ko yee de sinon dix heures la doon yeewu wala midi nañu yàlla sàmm dégg nga loolu kon dañ ci xam maanaam bërëb loolu daa kontewul ak bërëb boo ci defee bàkkaar nga def fa lu baax tamit ngir ne inna xasanaat yusibna sayyi'at li sayyidna Umar wax radiyallahu anhu bërëb bu ma nekkoon laataa may nekk jullit def fa lu lu rek delluwaat naa ci jëmmi bërëb ba def fa lu baax ngir ne yu yàlla dani borom subhaanahu wa ta'aala dani yu baax yi ñoom ñooy far yu bon yi ñoo koy yóbbu waaye tamit lii maanaam mooy ne tamit ne bu fekkente ne bërëb boobu dañoo xam ne bërëb bii kat bërëbu mooy la maanaam seytaan def comme masalan nit ki bu dugg ci benn bërëb boo xam ne bërëbu texee di kaay la xam ngeen ni foofu bu julli jotee li gën ci moom mooy mu ne ah, xaaral ma daw génn dem jullee ci feneen maanaam nga xam ne dafa duggoon par erreur xamul woon ne fii fu bon la nangam nangam at cetera wala yu mel noonu waaye am maa nag jël sa yéene dem dugg ji fa moom moom waxuñu ko. dégg nga ah, mu daal di woo mu daal laaj ñu ñu jàpp maanaam loolu tamit day wane nit ki bu guddantee procédure bi muy def pour julli mooy exactement yenn procédure gisoon nañ daa mel ni gisoon nañ teqantal bi ci heure bi nga jub heure bi nga yeewu et cetera par rapport bi ñuy gis ci ki gis mbërëg jamono ji nga xamante ne moom la maanaam kii gis mbërëg jamono ji muy fet masala boobu moom ngay toxalaat fii rek ci ki nga xamante ne moom mooy yeewu te bi wala boog ki nga xam ne daf ko fàtte te loolu day dëgëral yeneen bi xadis beneen xadis xadis sayyidina Anas bi radiyallahu anhu daañu ko gis insha allah ci Sahih yeneen bi sallallahu alayhi man ah, man naama aw nasiyaha fal yu'addiha idha zakaraha la kafarata lahu ki nga xamante ne moom mooy ki nelaw wëllif ab julli wala boog mu fàtte ko maanaam daf doon nelaw ba julli bi mu fekk nelaw bu mu tayul mais comme exemple bi ñu wax sànq nga ñëw Euh, nekk ci say activité ba trois heures du matin te dina te six heures du matin wala quatre heures du matin moom mooy fajar gi nga tëdd noonu rek say lamp yi wàccee fenêtre yi gunt yëpp ba pare def bout de <laughs> tëdd nelaw loolu mooy yow bëggoo julli fajar loolu loolu rek lay tekki munoo koo firee na kooku bu nelawee wëli julli yi kooku moom moo ko tey yeewu dix heures wala nga def wala ngay nga tëdd trois heures du matin xam ne julli quatre heures la wala cinq heures ba pare nga def sa réveil dix heures mooy loolu mooy bëggoo yow ah que dix heures dafa am fu ma war a dem xaaral ma julli gi nag moom nooy defam la nañ yàlla sàmm tax loolu euh, euh, loolu moom mooy mooy mooy loolu waxuñu waxuñu loolu de même loolu ko day fay julli waaye ki fàtte julli nga xamante ne dafa fàtte julli wala boog mu nelaw wëllif julli gi maanaam peut-être def na réveil bi mais affaire bi déggu ko wala mu dola wala affaire bi déchargé wu wala courant coupé mu bu dee rajo la wala yu mel noonu mu branché ko mais courant coupé woon ci diggante bi ak yeneen yu mel noonu kooku tayu ko comme kii nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñii sahaaba yi daga dañu am ku ñu waxoon ne na na kii waaye bi fajar gi demee waaj a ci la nelaw nelaw noot ko mu nelaw jant bi jóg kooku loolu ñoom tayuñu ko mu ne na nga ko na ko jooxewaat soo ko fàttali ko fal yu addiha iza su ko fàttali rek na ko jooxewaat ndax amul dara lu ko mën a far lu dul loolu laa kafaaraan so amul kafaara lu dul loolu moo tax ci beneen ci beneen riwaaya xadiis bi euh, sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu faqra'u in shi'tum wa aqimis salata li zikri jàng leen boo leen bu leen neexee ba alquran bi mu naan wa aqimis salata li zikri taxawal leen julli ngir fàttaliku ndax bu waawa booy beneen deuxième sens bi mooy ci fàttaliku gi ngeen mooy fàttaliku kon loolu bokk na ci liñ ci am beneen bi ci des moom mooy kon maanaam lépp niñ koy joxe noonu la maanaam dañuy jàpp dañ julli bër dañuy et cetera beneen bi ci def nag moom mooy ne soo fàttali koo julli da nga war a def jamono ji mu jàppandee léegi maanaam ci saa si nga koy def waaye yéexi gu ndaw yàqul loolu ndax yenn bi sallallahu alayhi wasallam maanaam néewul jullee fii parce que place boobu même bu dee seytaane wàcc na fat maanaam ndax moo nelawloo ci leen doon ci leen waroon a yee itam itam euh, tekkiwul ne place boobu dafa xaraama jullee wala dañoo sib ku fa jullee terewul loolu moo tax waaye nag dañu nañ dem ci feneen nañ dem ba fële nga xamante ne ñu dem ci ba beneen place loolu mooy wane ni kon maanaam fay mbir mi léegi léegi lu la faat léegi léegi fay ko léegi léegi du farata ndax bu doon farata léegi léegi léegi fii la taxaw def ko waaye yéexi goo xamante ne day tax maanaam yéexi gu ëpp la guy wane ak ñàkka jox mbir mi gëdd loolu day xaraam beneen bi ci des mu ne mu ne fa euh, beneen bi moom mooy ne julli gu ñu faat julli gu fàddu tamit def koy noddal maanaam bu la julli gi rëcc itam def koy noddal beneen bi ci des mooy julli gu ñuy fay dañ koy noddal ba julli gu ñuy fay def na ko julli ci mbooloo def na ko jullee mbooloo julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii na ko julli jiite nit ñi mbooloo nit ñi def ñaar rakka fajar lañ julli parce que jant bi jóg noo pare dañoo julli seen ñaar rakkay fajar julli seen ñaar rakkay suba dégg nga falamma ba nga xamante ne euh, in fatala wëlbatiku na min salaati yi ci julleem isa rek fekk rek huwa moom bi rajulin am benn waay boo xam ne moo taga leen mi ngi beru lam yu salli moom julliwul ma al qawmi ànd ak nit ñi am na benn waay bu beru woon julliwul mu ne xaala mu ne ko a manaaka an lan moo war a tere yaa fulaanu yow diw an tu salli ci nga julli ma al qawmi ak nit ñi nga gis ne saxaaba yi xamoon nañ kan la waaye tuddu ñu turam loolu tamit day tegtale sutura gu mag gi nga xam ne moom lañu war a am ci mbir yi ak ne nit ñi amuñu solo ci mbir mi ci xew-xew yi ñu am solo rek moom mooy àtte yi dam ne ko yow lan moo la teree julli lool tamit dañ ci ànd nit ñi lool tamit day wane ne yeneen ci bi sallallahu maanaam mooy ne nit ki tamit bu amee ci moom loo xam ne jàpp nga ni lii kat warutoo woon a demee nii da nga war a d'abord lu tax lii xew balaa nga koo jël dal ci kaw ndax ñëw ko ñi ñuy julli ngay toog di xoole nangam waxu ko loolu nga naan xuy yi nii ah dana ko waa diw ana lan moo la tere nga julli ngiñ <coughs> xaala yenente bi sallallahu alayhi ne ko asaabat nii daf maa dal janabatun janaba wala ma te amuma woon ndox kon am naa janaba waaye ndox amut xaal xaala yenente bi ne ko alayka maa ngi lay dénk bis maanaam bis sa aydi ci pak maanaam mooy pak gu laab bi loolu tam nag maanaam sa'idu tayyib la comme ni imam Bukhari noot ndax pàkk bu bu am sobee day fu ci tiimee fa innahu ndax booba yegg fii ko dana la doy maanaam kon ci dañ ci ni ndax it ki amee janaaba day lan day xam nga lu yéeme muy Seydina Omar radiyallahu anhu mbir mi ko ñaari yoon fekke na ko bii na ko ndax nee ci beneen riwaaya xadiis bi ndax da na nafar leen maanaam mooy mbooloo lañ moo xam ne bii nii diggante fukk lañu diggante euh, ñett lañ woon ak fukk te am na ci beneen mooy ne ñoom ñëpp boo leen boo bi ñu leen boolee xitaa bi maanaam sariya bi ñoom ñëpp quarante lañ woon waaye lii gën a yéeme mooy kon ñoom bari wuñu woon doogu bari te yeneen bi saa saa maanaam Seydina Omar daa iman ci bu njëkk bi lay taxaw moom ñoom Seydina moom saxaaba yu mag yi yeneen bi wax na waa ji ne ko yow mii da amee janaa ba jullil mais kii boo demee tiim dana la dana baax waaye Seydina Omar radiyallahu anhu fàtte maanaam atte atte bi itam da koo fàtte maanaam moom atte bi moom jàppul woon ni ki am janaaba war naa mën a tiim ànd ak Seydina Omar fàttale na ko ko yàlla te xew-xew bii am na moom it fekke na ko loolu moom moo tax fekke mbir tegtalewul ne da ngay téye mbir maanaam mën nga koo fàtte dégg nga euh, kon loolu mu ne su topp nag saara moo tax moo tax euh, kon lii moom mooy wane maanaam pàcc gu laab bi li tax imaam al-Bukhari rahimahullah indi xadiis bi fii ci guddaayam mooy pàcc yi léegi nag mu ne su topp nag saara mu daal di ñu ñu ñuy dem ñu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tukki kon wéy fastaka mu jàmbat ilay jëm ci moom annaasu nit ñi minal atashi ci mar fa nazala mu daal di wàcc yéen ci saa sam daal di wàcc nit ñi nee na ñoo dañoo mar parce que amatuñu woon na mu wàccee fa daa mu daal di woo fulaanan diw mu ne kaana nekkoon na yu sam yi doon ko tudd abu abu rajaa'in waaye naf yéefoo doo ko fàtte awof voilà euh, waaye am na ci yeneen riwaay yu wane ne Imran ibn Husayn mbii la radiyallahu anhu moom la wa wadaa mu daal di woo Aliyan Seydina Ali tamit karamallahu wajhahu mu woo leen ñoom ñaar fa qaala mu ne yéen bi sallallahu alayhi wasallam ne leen izhaba dem leen fabtaxiya te ngeen ngeen wutu ji ngeen sàkku ji almaa ndox loolu dañ ci xamee ne kii jiiti nit ñi tamit war nay bàyyi xel njàmbatu nit ñi benn bi ci des beneen bi ci des moom mooy ne mar moo ëpp doole tiim moo ëpp doole tiim njàpp moo ëpp doole njàpp ngir ne ba tiim amee ba ba ndox amut pour ñu jàpp te ah, moom waxu yenn saa saa waxu woon nañ wuti ji ndox waaye ban mar amee danee nañ dem wuti ji ndox maanaam mooy wane ni kon bu amee ndox nekk fi ñu war a jàpp ñii war a naan mar naan dañuy jël ndox mi jox ko ñiy naan kii war a jàpp même dem tiimi ji bu amul lu mu tiimee mu julli noonu mm, comme masal faqdu tahur voilà mu jeex même bu fekkente ne euh, ab jur la bu ñuy xormal te moom mooy euh, comme daab yi ngay àndal comme fas yi gëléem yi xar yi nga xamante ne dañ leen di ak yu mel noonu ak xaj boo xamante ne masalan day day sàmm day sàmm jur gi ak di garder yooyu tamit dañ ci bokk ak ñiy wommat xaj yi wommataat ñun ñëpp dañ ciy daal dugg ñoom bu ñu maree ñoom ngay jox ndox mi yow nga daal di tiim voilà euh, beneen bi ci def euh, mooy kon niki noonu maanaam ñoom waxuma laa janaaba maanaam njàpp ak janaaba tiim et ak janaaba ñoom ñoo ci am euh, kon nag mu daal di koy woon ne leen kon nag nañ dem nañ dem wuti ji moo tax wuti ji ndox ci ku war a tiim loolu tam borom ko bi rahmatullah dañ cee wuute maanaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga alxuraan daf ne walam tajidu ma ante amoo leen ndox te bu baatu walam tajidu dajoo leen almaa a ndox li muy tekki mooy da ko koo wut mais da nga koo amut loolu bu boobaa su fekkente ne wóor na ne de toute façon fii yëpp gox bi yëpp wala bokk fii ba fu sori amul ndox boobaa dem wuutu ji ko du nekk farata waaye loolu borom xoxo nañ ci naka lay toll waaye bu ñu leen xoolee ñoom ñëpp daan dem dañ dañuy ah, maanaam mën nañoo gam-gam le mbir mi ne daanaka lu war a tolloog ci ñeenti junni yi jéego la maanaam boo doxee ñeenti quatre mille pas ci Hanafi rahmatullah ñoom six mille pas lañu wax maanaam lu war a toog mille pas wala six mille pas ah ay jéego waaw maanaam day tolloog ay kilomètres yu bari la de ndax ndax ndax ndax ndax deux fois muy un kon ay à peu ci ay deux kilomètres waaw waaw kon ay deux kilomètres jàpp trois kilomètres kon loolu la maanaam kon boo mën war ngaa mën a dox ba deux kilomètres. jàpp trois kilomètres pour wut ndox ba mu def su fekkente ne ci comme maalikee li ñuy wax am dafa am alal yoo xamante ne dañ ko war a sàmm waaw du du du rek de aw ndox rek naa toog na aw ma ndox ndox amul du loolu de wut ndox mais bu fekkente ne jàpp nga ne moo saafee nag rahmatullah ñoom dañ ne déedéet mbir mi su dee njortu naa rek ne maanaam bu ma leeree ne ndox am na ci laay doog a dem wuuti ji ko waaye su dee dama njortu sax ne ndox am na du du jar may ndox ba ay deux kilomètres trois kilomètres su dee dama ci njort rek la moo tax saafara yi ñoom foofu lañ ko tënk ñi ci des nag ñoo ko def comme ni ma la ni ma la wax waaw rahmatullah ala jami dégg nga euh, ne bu ma demee wuti ji ndox mi alal jaa ngi nii day yàqu day dañ koy boobaa du ma dem beneen bi ci def nag moom mooy euh, mënef naa bu fekkente ne ndox am na waaye faw ma jënd ko bu boobaa su fekkente ne li muy jar yor naa ko dama ko war a jënd bu fekkente ne mi ngi jar la mu war a jar maanaam tey par exemple ñu ne butéelu ndox euh, wala pack bi un euro lay jar pagu ndox bi un euro lay jar au lieu léegi bu ma xamee ni pagu ndox bi un lay jar bu boobaa te ma war a jàpp ma yor un euro damaa war a jënd ndox waaye su fekkente ne dañ ne pagu ndox bi un euro lay jar waa ji di ko jaayee deux euros maanaam double bi ba ci duubul bi boobaa nag amatuma farata maam nekkatul farata ci ma jënd ndox mi waaye loolu xaqiiqatan day dafa am teqantal maanaam ndax mbir mi tamit il faut que wax yi ñuy xool jamono jiñ koy wax ngir ne euh, jamono ji ñu nekk nit ki su fekkente ne ci maanaam deux euros ci ci ci ci ci ci nit ku normal maanaam ci ku bokk ci classe moyenne bi deux euros jafewul googum jafe moom un euro daanaka jege wantoo nañ maanaam mu dépenser un euro buy deux euros ni muy ñàkk bàyyee xel li muy def daanaka ñoo tolloo ci ku bokk ci classe moyenne bi moo tax bu boobaa dañu koy xoolaat ngir ne ndox léegi dafa gën a yomb attention ah ndox daa gën a yomb de bu baax tax la gën a yombe bu baax a baax a baax dégg nga moo tax nee na nag loo beneen bi ci def des liñ ci xamee mooy ne ki ñuy yabal maanaam am ah, mbooloo bu fekkente ne dafa am ku ñu jiital mu ne ah waaw diw demal def biir wala diw yow lañ dénk lii bu kenn ne lu tax ñu may wax man moo tax gis mu woowe na Imran ibn Husayn na Ali ñoom ñu dañoo dem te pourtant mbooloo waaye ñoom lañ tànn te ndax il faut mu am ñu ñu tànn jox leen ay mission munuñu ñëpp munuñoo defandoo dara nit ki noonu ñëpp munuñoo bàyyee doo dara fokk mu am ñu ñu tànn ngir def dara léegi ba ñu demee ne ñu wuti ji ndox mi nee na fan talaqaa ñu daal di dem fal taqa fa talaqaya ñu daal di taseeg imra'atan ak jigéen na bayna mazadatayni bu nekk ci diggante ñaari ma mazada moom mooy euh, gurdu comme gurdu nga xam ne dañ koy wax tam aw wala satixatayni dañ koy wax tam satixa maanaam mazada ak satixa benn la ñu ay synonyme la mooy gurdu mooy yi nga xamante ne euh, dañuy jël ñaari euh, der mais gurdu der lay doon ñaari der ñu taqale leen ñaw leen mu daal di pare mu am ab jimbil loolu mooy mazada mooy saxiixa tamit ah dañ ko wax bidon waaw dégg nga min maa im boo xam ne lépp ndox la maanaam ñaar la ci yor ñaar yoo xam ne ndox lañ ala ba'irin bu nekk ci kaw gëléem lahaa ñeel ko fa qaala ñu ne lahaa ñeel ko ñu wax ko ne ay nal ma waaw ana ndox mi maanaam fan nga jëlee ndox mi kon ñoom ci cosaan liñ bëggoon mooy mu tegtal leen fan la ndox mi ne ñu dem jëli ji ko indi xaalaat mu ne leen ah di sama diggante maanaam eh, temps bi ma def bil maa ak ndox bi mooy am si démb haadi saa ci waxtu wii ñu ma tase ak yéen maanaam ndox mi fa mu ne man ba ma fa jógee démb la woon heure bi xam nga ne loolu ci ñi mat maanaam mooy pour ñu war faa delluwaat mu nekkaat deux jours maanaam dem dellu loolu dana nar nar naa nar naa metti xaalat ba mu waxee loolu nag mu ne war na faru naa te suñu góor ñi maanaam ah xulu fan dañoo fàddu maanaam mooy amuñu góor yu nekk ci dëkk bi ñoo xam ne dañoo dañu faa nekk moo tax man ma dem wuti jikko man en tant que jigéen ma dem wuti jikko Euh, loolu nag xam ngeen ni euh, lool léeg-léeg day dal yenn dëkk yu bari bari yi nga xam te ne dañoo bari ay màng man immigration bi da koo da koo laal bu baax ñaare dañuy dem ba nga xamante ne góor dootul desati ci dëkk ah, yenn village moo tax jigéen ñi ñooy obligé dem defi ci yenn yu metti yi am na sax dëkk yoo xamante ne góor ñi jigéen ñi fay nekk waaye jigéen ñi ñooy dem defi ji yu metti yi dégg <laughs> qaala nee na ñu wax laa ñeel ko ne ko intalaqi waa eh, eh, kon wàccal kon wàccal wàccal idan bu boobaa qaala mu ne ko ilaa ayna jëm fat mu ne acca nañ dem ilaa intalaq mooy dem ilaa mu ne ko fat qaala ñu ne ko ilaa rasulillah jëm ci ndawal yàlla lay xanaa sallallahu alayhi wa dégg nga loolu bokk maanaam kon euh, comme que mbir mi nii la demee moom kaay kaay ñu dem maanaam loolu mooy dañ koo confisquer parce que ñu laa bàyyi nga demoon ndox mi nit ñi dee fee ak ak mar nit ñi di dee ak mar kii yor ndox nga yor ndox ñu bàyyee la ko loolu duñ ko def dégg nga xaalat mu ne allazi mooy ki nga xam ne moo tax ñoom biñ koy wax bi ñu melal yeneen bi sallallahu alayhi wa dañ koo melalee ne mooy ndawal yàlla sallallahu alayhi wa ñoom amuñu woon complexe ne waaye kii mooy yeen ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam amuñu woon complexe boobu xam nga am na ñoo xam ne bu doon ñooma suñu benn waay lañ lay yóbbu fekk déedéet ci bi lañ lay yóbbu sallallahu alayhi wasallam nee na xaalat ndaw si ne allazi mooy ki nga xam ne yuqaalu moom la ñuy wax la woo ñel ak faabiru mooy ki nga xam ne moom moo jeng maanaam ndax e, yéefiru Makka yi yeneen bi sax dañ naan saba dafa jéng maanaam mooy ku jóge ci diine dem ci beneen diine moom daa jéng moo tax dugg ci lislaam dañ naan wuu saba af diw diw jéng na maanaam mooy voilà dégg nga xaalaa ñu ne ko huwa kooku allazi mooy ki nga xamante ne taa nee na moom nga jublu ci wax ji maanaam ki nga jublu ci wax ji kooku la maanaam waxuñu ne ko déedéet déedéet déedéet maanaam ñoom néewuñu ne ko waaw xam nga mënoon nañ ni ko waaw kooku la déedéet dañ yow ki nga bëgg a wax maanaam ki nga xam ne moom nga bëgg a wax kooku la voilà ngir maanaam ngir sàmm rek maanaam waxe bi bañ a guddal mbir yi bañ a et cetera xaalaa ñu ne ko dégg nga bañ ko wax mu ne fa jaa ñu daal di mu daal di dikke biha ci moom ilan na jaa ñu daal di dikkee biha ci moom ilan nabi jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wax wa haddathaahu ca ñu nettali ko alxadiisa xew-xew bi qaala mu ne maanaam mooy kon ñoom it biñ ñëwee dañ koo présenté mbir mi xam nga loolu tamit dañ ciy xamee ne maanaam mbir suñ la yabalee ci dara boo ñëwee da nga ko war a wax nettaliwaat ko mbir mi nii la demee nii la demee nii la demee ba mu dee waaye waroo ñëw rek noppi wala ñëw rek. am loo xam ne da nga koy wax te wax ji du du leer maanaam déedéet daf ko ñëw indi moindre détail ne mbir mi nii la demee su ko defee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mën a àtte tamit mbir mi ngir na àtte ba demee da nga xaala ba mu waxee ma fastanzaloo fa mu ne mu ne nag fastanzalooha ñu daan koy wàcceloo an ba'iriha ci uh, walif gëlle moom gën ñu ko acca wàccal gëlle moom wàccal mu wàcc wata amu daal di wo annabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi inaan ci ndab maanaam mooy mu laaj ndab fa farraga mu daldi ubbi fii ci moom min afwaayi ci gémmiñ almazadatayni eh, ñaari gurdu yi wala bidon yi aw satihatayni maanaam ñoo bokk ak ñoo bokk li ñu wa aw ka mu daldi yaatal afwaahuma seen gémmiñ yi wa atlaqa mu daldi joyal maanaam daal di ubbi al Azali maanaam euh, al moom mooy mooy mooy boo xoolee bidon ni muy def euh, day day am tout le temps benn mooy li partie bi mooy al Azali mu daal di ubbi ku ak kubéer gi muy àndal ubbi lépp sotti noonu la def wa nuudiya ñu daal mu daal di woote nag finnaasi ci nit ñi dafa daal di ubbi euh, al Eh, aw awka a maanaam awka a dafa ubbi afwaahuma gémmiñ gi wa atlaqa mu yaatal ubbi al azala li nga xamante ne moom mooy voilà maanaam comme ni dafa ubbi awka a dafa ubbi hmm, afwaahum afwaah mooy gémmiñ gi aw dégg mooy al azali noonu la def wa nuudiya waaye loolu der la moo tax wa nuudiya mu daal di woote fi naas ci nit ñi usqu nandu leen wastasqu te na ngeen nan maanaam usqu leen wastasqu te na ngeen nandulu maanaam jox leen nit ñi ñu naan yéen it ngeen naan loolu dañ ci xamee ne mënef naa confisquer maanaam jël alalu nit su fekkente ne intérêt public dafa taxaw maanaam bu intérêt public taxawee intérêt individuel personnel loolu moom dootul nekkati li nga xamante ne mooy ëpp solo euh, loolu maa maadaama lor nekku ci lor goo xamante ne maanaam nit ki masalan am am këram nga génne ko kër gi ngir ne da nga ne intérêt public la rek nga génne ko kër gi te amul feneen fu mu dëkk te wutaloo ko feneen fu mu dëkk déedéet mbir mi du demee noonu tamit maanaam boo ko toxalee da nga koy wutal fu mu dëkk waaye moom it parce que intérêt public bi la moom mënut a wax rek ne man force fii lay dëkk voilà moom daf koy dédommager voilà moo tax loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko waxee ni ko biir mi nii lay demee mu ne waaw kon ko indi indil indil indi ubbi waaw autorité moo koy def waaw voilà voilà autorité koy def maanaam du sàmba moo koy def ak ñoom demba dégg nga da nga fa saqaa mu daal di naan man saa ak ko sopp wastasqa wastasqa wastaqa mu daal di nandal tam man saa ak ko sopp ko sopp maanaam ku sopp daal nanda wastaqa dafa nandalaate man saa ak ko sopp wastaqa te mun saqo nandu man saa ak ko sopp wakaana mu nekkoon nag aaxiru zaaka mujjanteelu loola an axta ci mu joxe allazi ki nga xamante ne asabatu dal na ko aljanabatu janaba inaa an ab e, ndax min maa in ci ndox ndax xam ngeen li mu def e, loolu lu ma sa bàyyi xel la li yeneen bi def sallallahu alayhi wasallam mooy baaraamam yi la ci dugal dafa ubbi mbir mi dugal ci baaraamam yi ndox mi di di fiir mel ni luy fuur nit ñi di jàpp ñii di naan ñii di def ci ku nekk def la ngay def ñi di naan naan naan naan naan ñoom ñu naan ba pare Euh, loolu tamit euh, bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne ndabal yiifir du sobe bu fekkente ne gisuñu ci sobe bi ci xamuñu ko ci beneen bi ci des mooy dero bu ñu wulli dafa laat ndax ndab li xam ngeen euh, ñoom seen kii bi dafa der la te der bu ñu wulli la beneen bi ci def mooy wulli mooy bu ñu traité voilà dégg nga yeneen bi kon beneen bi ci def mooy day wane kiimaanu yeneen bi sallallahu alayhi ak màggaayam beneen bi ci des moom mooy ne ndox mii moom mooy ndox mi gën a tedd ci ndox mi mooy bi génnee ci diggante loxo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam beneen bi ci des moom mooy saxaaba yi radiyallahu am nañ jaloore ak màggaay boo xam ne kenn amu ngir nandoo gi ñu nandoon ci ci ci loxol yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ndox mi ballay ci moom beneen bi ci des moom mooy ne ndox maanaam jaxasoo gi xam ngeen ni ba mu defee noonu day mel ne li mbir mi daa jaxasoo waaye daan gis ne ndekete dara jaxasoowul maanaam ndox mi ñu ballee ci moom mbir bi normalement bu ko ci tegee ndox mi ciy génne day jaxasoo ndoxu cosaan bi loolu mooy mooy li li kii te loolu bu amoon itam tooñ amu ci mooy ne ku jël yëfi jàmbur war nga koo mën a wecci maanaam wala bokk ku yàq yëfi jàmbur da nga koy wecci lu mel noona maa ndax bu problème maanaam tey fi mu toll euh, bu ma amee benn euh, kaas bi masalan maa ko moom nga ñëw nga yàqal ma ko su possibilité amee ci nga delloowaat ma jëmmi kaas bi loolu la ñuy def maanaam tey bu dee luñ mën a réparer la su dee luñ mënte réparer lii doon maanaam lii doon mbir mi moom mooy nga delloo ma lu ko nuru al misli maanaam kaas bu mel nii exactement xam nga ko prototype bi mën nga ko xam nga fañ koy jëndee nga dem wuti ji bu mel nii diwaat su dee manta ne njëg gi ak saman al aynu d'abord mooy jënd gi su mënta nekk al kenn gi su mënta nekk ak samanu njëg gi dégg nga moo tax euh, mu daal jox nag maanaam beneen bi mooy day leeral liñ doon wax mooy ki nga xamante ne moom la mujjee jox mooy ki amee janaaba dañoo naan ba pare mooy ne jan ndox mi mu gën a euh, maanaam naan gi moo ëpp doole tiim gi moo ëpp doole jawaa sangu farata geeg njàpp gi mu jox ko kon ina an ab ab ab ab ab ndab in bu am ndox xaala mu ne ko izhab demal fa afrighu te nanga ko sotti alayka ci sa kaw loolu dañ ci xamee ne sangaayal farata benn maanaam ginnaaw yéene bi boobu farata la am mooy sotteeku ndox mi ci kaw amul beneen farata moo tax boo demee chaque bi tiim la rek nga sotteeku affaire bi fépp tooy baax na demal sangu nga sangaayal farata mu ne wa hiya fekk ndaw si nag qa'imatun mi ngi taxaw tanzuru di xool ilaa maa ci jëm jëm ci li nga xam ne yafalu mi ngi koy def bi maa ihaa ci ndoxam mi maanaam mi ngi xool jommi na daal ne waymullah wa nañ ci yàlla lool xeetu wax bi comme ni ñuy waxe wallahi billahi tallaahi waymullah laqad dëgg dëgg uqli'a jëlee foon na mbir mi an haa ci moom wa ndax maanaam mbir mi maanaam mooy dañu dañ ko bi ñu nangoo mbir mi ci moom mbir mi dafa yóbbu dafa dafa dafa dafa dafa dafa daf ko jommal wa innahu naka moom la yu xayyalu ñi ngi sotti xel mi maanaam xayyal mooy dañ ko imaginer loo dara ilay naa jëm ci mun annaha naka moom kat ashaddu moo gën a tar euh, mil atan ak fees min xaa ci moom xii na bi nga xam ne ibtada am moom la tàmbalee fii xaa ma ci ci biir ndox mi maanaam mooy Eh, nangu woon nañ mbir mi jël ko eh, waaye bi ñuy bu bu ñuy xool mbir mi dañuy gis ne mbir mi gën naa fees que nañ ko jële woon ca njàlbéen ka voilà maanaam ndox mi bu ñuy xool yenn ci saa sam ni mu def ndox mi nit ñi di di naan ak yooyu bu ñu xoolaatee ndox mi ginnaaw bañ ca pare dañoo jàpp ne sax xëy na que ni ci suñu xel li ñu gis mooy ne ah, ndox mi tollu toll nii gën na gënoon naa maanaam lii gi la gën a fees loolu la wax ji di rek mooy innaha naka moom ashaddu bu gën a tar mil atan ak feet minha ci moom xëy na jamono jamono ja nga xamante ne ibtada a tàmbale na moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fiiha ci jël loxom dugal ko ci biir ndox fa qaala mu wax annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ijma'u dajale leen la xaañeel ko maanaam loolu tamit day beneen mbir lay wone maanaam euh, mooy boo jëlee yëfi jàmbur maanaam mooy njekk parce que fi mu toll xam ngeen jëlul jëlul dara am ngir ne delloo na ko dana ko delloo ndox mi waaye nag njekk gi ne ci te moom ñëwul indi boppam ne euh, am leen naan leen def leen nii dufut loolu dañ koo forcer mais ànd ak loolu yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dane malgré loolu yëpp nag dañ ko delloo njekk ak teraanga leen leen ko baatu dajale leen ko li muy tekki mooy nañ dajale euh, loo am rek ngir ñu jox ko ko mu yóbbaale ko <coughs> mu def fa jamaawu ñu dajale laxaa ñeel ko min bay ni ci diggante ajuwatin tàndarme muy tàndarme Madina ji ajuwat mooy ngeen indiwoon noonu wa daqiqatin ak ay pepp wa sawiqa ak i njurde ñu dajale pepp yeeg njurde yeeg ah Euh, pepp moom mooy lu demee mooy mooy céréale waa grain waaw dégg nga ak ak njóorle ak ak euh, euh, ajwa mooy tàndarma yi ñu dajale lépp xatta mbéte jamaawu ñu dajaleel laxaañel ko taaman ñam mooy gu bari lu bari lañ ko dajaleel fa jaalu fa jaalu ñu def ko fii saw bin ci ci mbalaan maanaam ñu def ko ci benn mbalaan mu dara nii rek wa xamaluha ñu daal di koy yan yéegalal ko ko ala ba'iriha ci kaw gëléemam ga wa wada'u te ñu teg ñu teg nag ak sawba yére bi ndolaan ni maanaam bayna yadayha ci ci kanamam moom mu mu yëg loola day wane tamit ne euh, maanaam teranga bu jugee ci bërëb nga delloo naar ba xoromam loola baax la maanaam te loola day yelloo te loolu doxalin wu rafet la loolu day wane màggaayu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak jikkoom ju rafet tegal na ko ci xaalam wax laa ñe ko ne ko taalami xam nga ne maanaam ne ko maa gari naa maa razi naa maa razi naa wàññiwuñu min maa ikki ci sa ndox mi shay an dara gis nga ni sa ndox mi dara lañ ci wàññiwut walakin waaye nag allah buur yàlla huwa mooy allazi ki nga xam ne asqaana moo ñu nàndal maanaam mu delloowaat mbir mi ci yàlla loolu tamit day wax wane ni ñu war a delloo mbir yépp ci yàlla dégg nga fa atat nee na mu dikkee alaha eh, maanaam eh, am na atte yoo xamante ni gisuñu ko mooy yi ñu waxoon ne dinañ ko gis mooy soo amee soo gisee ndox ndox ñu ne mais xam naa insha allah dinañ ko gis ci jotaay bii di ñëw bu ñuy mu ne faatat mu dikkee ala wa ñoñam mu dem dellu dellu këram waxat te dëgg-dëgg ihtabasat maanaam yéexi na maanaam yéexi naa ñëw anhum wallif leen maanaam heure bañ ko doon ngir ne entre temps dañ ko confisqué woon xaalu ñu ne ko maa xabasaka waaye lan moo la téye ayaa fulaana yow diw xaalat mu ne alxajab kiim taan <laughs> kiimaanama téye laq ye nii gis nga daje nag man rajulaani ñaari góor fa zahaba ñu daal di yóbbu ma bii ñeel man ci man yóbbu ma ilaa hada te kooku alladi nga xam ne yu xaalu ñu ngi wax la woo ñeel ko as-saabi daa jeng kooku ñu naan daa jeng kooku lañ ma yóbbu dégg fa faala mu def kaza maanaam mooy mu nettali li xew fa wallahi waat naa ci yàlla innahu nag moom la asxaru moo dàq njabar an naas ci biir ñi min bayni haadi ci lii wa haadi ak lii maanaam mooy mu daal di joxe léegi asamaan wa qaalat mu daal di wax bi usbi'ayhi ci ñaari baaraamu bi al wusta bu digg bi wa sababat ak baaraamu sànnikaay bi bu digg bi mooy bii ak sababatu mooy bii maanaam bii euh, arabe wax mooy baaraamu saagakaay bi mooy joxoñ xam nga moom lañ daan saagawee. dañuy saaga d'ailleurs ba léegi ba léegi nii da ngay gis même ñun wolof yi moom la ñuy saagawee waaw xam nga saaga ci wolof ak saaga attention ñun wolof en tout cas ñun ñi génération bi ñu ne bu ñu waxee saaga li muy tekki lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa mooy dañuy tudd ay jur ak yeneen ak yeneen ak di tudd ay cir alors que arabe yi bu ñu waxee saaga ak tubaab yi d'ailleurs tubaab bu waxee insulté jubluwu ci ne daa tudd yaayu kenn wala papay kenn wala leneen li muy tekki rek mooy wax na ko wax ju wax joo xamante ne naqar rek da war na koo naqar jeex na maanaam ñun da ngay buñ la nii ah, wala yu mel noonu li muy tekki mooy defal attention bu la jàppee danaa la duma nangam na loolu lay tekki loolu mooy jëmmi saaga gi ah, waaye ci ci ci ci ci ci ci ci Eh, eh, eh, ci wolof buñ ne léegi baat bi dafa gën a garaaw maanaam baatu saaga mm-hmm. buñ ko waxee ci wolof li muy tekki lu rëy rëy la mm-hmm. waxoon nañ ko bu ñu gis xadiis boobu sababul muslimu fusuqun wa ko kufrun mm-hmm. voilà ne baat maanaam xadiis la boo xamante ne yéex nañoo dégg wax ni lu muy tekki sax ndax tellement que baat bi dañu doon xaw a jaaxal lu tax parce que ñun wolof liñ man en tout cas ci suñu génération liñ xamoon mooy buñ nee saaga li muy tekki dafa garaaw lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw la boo gisee ab arab wala ab euh, kii euh, ab tubaab nga wax ko ñun li ñuy wax da koy choquer dundam yëpp da koy choquer dundam yëpp <laughs> waaw <laughs> xamul baat bi xamul nan lan nan la nit mën a waxee wax ju ñaawee noonu te li ci gën a garaaw mooy ñun yu garaaw yi la ñuy tibb maanaam yeneen yu garaaw parfois sax dañuy inventé waat encore yeneen génération bu ñëw mu am ñeneen ñu inventé di gën a ñaaw yoo xamante ne léeg-léeg ba nga nekkee xale nga koy gëj a dégg da ngay jékki-jékki rek moo boo nekkoon ndakaaru tey saaga façon saaga yëpp koy dégg même gone yi fii da leen di dal da gis gone gone yi fii nii yi juddoo fii nii waaw bu ñu déggee bu ñu demee vacances nii mm-hmm. Sénégal la bu ñu déggee ba gaay waa ji saaga rek dañuy dégg gaay mais dañuy choqué affaire bi de maam lu ñu xam lu ñu wax du ñu xam lu muy tekki mais dinañ xam ne lu garaaw a garaaw la wax te mbir mi daleen di choqué ay fan voilà mooy comme xale boobu fi ñëwoon rek te jóge woon Italie comme moom Sénégal la nekkoon ñoo fekk ñoom ñoom ñoom mm-hmm. Fatima ñoom nekk fi mm-hmm. ba mu saaga mm-hmm. ñoom xamuñu woon li muy wax xamuñu woon li li muy wax maanaam ñoom li ñuy wax saaga li wolof yi di wax saaga laa bëgg a araab yi ak tubaab yi di wax saaga voilà voilà ñoom doonu ñoon xam li muy wax mais dañ doon tiit rek <laughs> dañuy tiit rek mais doonu ñoon xam li muy wax dégg nga waaye yow dégg nga mu daal di jël dégg nga joxoon diggante fii ak fii fii fii kii moo ci gën a moo ci dàq njabar aw wala bo mun a dégg nga mu daal mu ne mu daal di joxoon kon maanaam ak baaraamu digg bi ak baaraamu ah, euh, sànni sànnikaay bi farafaat mu daal di leen di yëkkati ila samaa'i Euh, ci asamaan taani mu ju mu maanaam mu mu namm ci ne asamaa wal arda asamaan wa suuf maanaam diggante fii fii hmm? moo ci kii moo ci dàq njabar aw wala boog innahu kii naka kii de la rasulullah giñ naa kon yenent yàlla la xaqan dëgg maanaam ñaari possibilités yi am soit moo fi dàq njabar wala kii yenent yàlla la sallallahu alayhi fa kaana moo tax nekkoon na al jullit ñi baada zalika ginnaaw lool loolu na ñu daan xare ala man ci ñi nga xamante ne xawlaxaa ñoo wëroon dëkk yu yëpp minal mushrikiina ci wéy ci wéy ci ci way bokkaale yi daan nañ dem di def ay di xare di dem di xeexi ñëpp nag wala yusibuuna waaye doonuñu woon laal ak firma dal allazi bi nga xamante ne man sanc ak firma sanc allazi gi nga xam ne hiya moom ndaw soosu min wu ci sanc boobu la bokk maanam dëkk moom ba bokkoon jullit ñi daanuñu leen laal daanuñu leen laal après ñu yeneen ci saa xam bu leen kenn laal fa qaalat ñu ne yow man bés nag li xaw mi am nit ñooñu maa ura ñun de maanaam nit ñooñu ñoo wax ne ñun de gisuñu man de gisuma maanaam ndaw si fa qaalat mu wax moom ndaw si yow man bés li xaw mi xaa ñeen nitam yi nag ne maa ura gisuma an na nekkat xaa ulaa gaay al qawmi gaay yi yad'unakum dañ leen a bàyyi am dan ci tayir maanaam li ma gis daal mooy ne liñ leen bàyyi nii daal am na lu tax faxal ndax la xanaa du lakum ñeel leen maanaam xanaa amoo leen xennam lakum ñeel leen fil islam ci ci ci l'islam xanaa bëggoo leen dugg ci l'islam maanaam loolu tamit dañ ci xam maanaam njekk gi ba tey day dellu ci loolu waaw maanaam ku la defal teraanga nga koy fàttaliku ci sa giiru dund maanaam du tey rek nga koy fàttaliku de nan delloo naa ko kii woon amatul moom dara nag déedéet sa giiru dund da ngay xam ne kii teranga gi ma defal gi ma ji sa giiru dund da nga koy saxoo te subhaanallah xoolal fii te dañ ko forcé woon maanaam moom ñëwul sax pour def teranga gi waaye yàlla daa jaarale teranga gi ci loxoom rek seen giiru dund ñu koy ñu koy bàyyi xel loolu mooy jikkoy lislaam jikko yu rafet yi mooy jikkoy jullit ñi dégg nga ba mu leen loolu tamit dañ ciy xamee ni euh, euh, maanaam ku nekk mën naa woote jëm ci lislaam te occasion bu nekk mu def na koo jëfandikoo ngir woote jëm ci lislaam xoolal ndaw si forcé wuñ ko woon mu dugg ci lislaam waxuñ ñu ko non léegi nag gis nga lii ñu ne waa kéemaan kéemaan la wala du kéemaan ni kéemaan la kay ñu acca duggal ci lislaam léegi déedéet dañ koo bàyyee xelam bàyyi ko mu dem loolu mooy tekki baatu laa ikraha fi diini force amul ci diini maanaam mooy argument yi lañ ko posé mais nag force amul ci diine li muy tekki mooy ne tamit kii war a wax diine ak war a leeral mbiri diine yi tamit kenn amul droit empêché ko ne ko bu ko fi waxe ak noppil fii doo fi wax fii duñ fi kenn du fi wax loolu déedéet am na droit dafa moom it ni kee amee droit bañ a nekk di ci jul ci diine ji noonu la moom amee droit war a mën a taxaw di wax diine ji ak di ko leeral ku bëgg a dugg dugg ku bëggul dugg dugg bu ñu taxawee nag ne doo ko fi waxee foofu la xeex bi war a mën a amee dégg nga moo tax ba mu leen waxee loola ñoom it mu woote leen maanaam ku ne war naa woote moo tax gis nga ndaw si dafa def moom moo moo tax nitam ñu dugg ci lislaam fa ata'uha ñoom ñëpp ñu topp ko ñoom ñëpp ñu daal dugg ci lislaam fa daxalu ñoom ñëpp ñu dugg kon fil islaam yi ci euh, lislaam xadis bi euh, imam al-Bukhari in na ko xadis numéro trois cent quarante ak xadis numéro trois mille cinq cent soixante onze imam Muslim xadis numéro six cent quatre vingt deux boobu Abu Dawud xadis numéro quatre cent quarante-trois imam an xadis numéro trois cent vingt et euh, imam Ibn Maaja solo ko waaye imam Ahmad ibn Hanbal solo na xadis numéro dix-neuf mille huit cent soixante-douze dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-huit dix-neuf mille neuf cent quatre vingt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 mooy daf doon leeral ne ab faabe u mooy ki nga xamante ne mooy jóge ci diine jëm ci beneen diine ba pare mu daal di tekki na faba a maanaam ak faabi iina ah parce que daf ni faba a maa ay xaraja an diinin ila diinin du lool abul ali yoo mooy mooy waa mooy taabee boobu ak faabi iina waaw waaw yaqra'una zabur voilà yaqra'una zabur effectivement loolu la wax parce que dañuy voilà man tamit gisuma ko effectivement moo tax ma fàtte woon ko euh, ci riwaayaat la bokk dégg mooy kon as-sabi'u xam nga imaam al-Bukhari rahimahullah euh, moo tax mu ne sabaa boo gisee mu mu ne sabaa mooy allazi sabaa ah. xanaa kooku ngeen di wax ba mu naan mu ne sabaa ah, moom lay wax na ne sabaa ah baat bi mooy mooy mu ne mooy allazi mooy xaraja min diinin ila ghayrihi mooy ki nga xamante ne dafa génn ci diine jëm ci leneen mu ne qaala abul aliya nga xamante ne taabee la tafsirkat bu mag la rahimahullah mu ne as-saabi'iina firqatun min ahlil kitaabi yaqra'uuna az-zabuur maanaam as-saabi'iina nga gis ne baatu waxul baatu saabi'uuna lu tax waxul baatu saabi'uuna ngir ne alquran baatu saabi maanaam baatu buy wax wa saabi'iina rek lay wax doonu mu amul fenn fu mu waxee wa saabi'uuna dégg nga moo tax mu ne wa saabi'iina moo tax mu jëfandikoo baatu alquran ndax waxoon nañ la ne la imaam al-Bukhari xam nga bi muy wax qaa boo xoolee dinañ qaa'un naa nga mooy hadiis Abu Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anhu bi muy wax naan yenn saa soxnaan misaalu liñ ma yónnee mi ngi mel ni taw boo xam te ne dafa wàcc ci suuf et cetera maanaam loolu noonu am suuf yu ko mën a dékku am suuf yu ko mënul dékku et cetera yéen a koy fàttali ko xadiis boobu yéen Imaam al-Bukhari rahma bi muy wax daf ne qaa'un ak saf saf saf safan te baatu saf safa ñëwul woon ci xadiis bi lu tax parce que dafay jëfandikoo baat bu ñëw ci alquran ndax baat alquran dafa ñëw qaa'an saf safan fii tamit moo tax bu ne ak saabi'iina as-saabi kefe mais wala allazi sabaa kefe déedéet as-saabiina ni mu ñëwee ci alquran noonu la ko imaam al-Bukhari indee rahimahullah ngir ne noonu la ko ni nga xamante ne dinañ ko gis bi nga xamante ne euh, daf doon wax ci farrata di leeral lan mooy baat farrata mu ne mu ñëw ne farrattu farrattu min amrillah ay euh, farrattu min jambillah ay dayyatu min amrillah maanaam ngir maanaam di leeral ne farrattu mi muy tekki mooy eh, damaa sàggane ñun xam nga pourtant ci riwa ci xadis bi ñëwutoon noonu mais dafa ñëw ne xaa moom ci boppam mu ñëw xaa farrattu fii janbillah ay dayyaatu min amrillah maanaam ngir ngir ngir leeral maanaam moom su amee benn baat bu mu nit ñi xam ne lii lay ci saxiix bi su koy indi te baat boobu nekk ci alquran day indi exactement ni mu nekkee ci alquran noonu la koy firi maanaam même ci sa xadis bi muy wax baat bi ñëwewut noonu même bu dee xadis bi wax baat bi ñëwewut noonu ci xadis bi mais day dem tibbee ko ci alquran ngir firi ko waaye comme firi bii du moom moo ko wax mu wax delloowaat wax di ko ko wax mu ne al imaam Abul Aliya rahimahullah moo ko wax moo ne far moo ne as na ne as-saabi'uuna ndax loolu moo gënoon a jub waaye comme baatu alxuraan as-saabi'iina la maanaam noonu la ko indi ci niñ ko nasabe maanaam mooy mu ne yi mooy ñan mu ne ndax as-saabi'uuna mooy ñan mooy ñi nga xam ne mu ne firqatun ab kuréel la min ahlul kitaab ci waa ahlul kitaab yaqra'uuna ñoo xam ne dañuy jàng az-zabuur téere bi ñuy wax Zabuur mooy téere bi ñu wàcce ci yent yàlla Daawud alayhi salaatu wassalaam loolu wax nañ ko am na nag ñu ne saabi'uuna mooy dañuy ñi ñoom ñoom leneen la mooy ñuy jaa jaamu ay malaaka wala ñuy jaamu biddiw yi donc loolu ay wax la ci waaye ala kulli xaal moom wax jii la dëgëral itam ci ne baatu saabi'uuna yi ngeen di dégg ci alquran innal lazina amanu wal lazina wan nasaara was saabi'iina changé na mu ne kon kuréel la ci waa ahlul kitaab maanaam ñu ñu joxoon téere ñoom ak yahuud yi ak yi ñoo nuroo te wax joonu day dëgër lu tax muy dëgër ndax borom bi subhaanahu wa dafa wax ñi nga xamante ne maanaam dafa wax kuréel googu ba pare mu lëkkale ko kuréelu jullit ñi ak yahuud yi ak nasaraani te ñoom ñëpp lu ñu bokk mooy dañoo wàcce ci ñoom téere